bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin imam as-siddiq mawlana abul abbas ahmad tijani wa khulafa'il muhtadin wa ahli tariqati al-fa'izin ar-rabihin xaasatan sayidna al muallif al imam Salahuddin wa jamii ahbaabihi wa muntasibin amma ba'du fa euh, mu mooy fa umumu rahmatu mas'alatu mu ne mas'alatu tawqiq wa laysa ilmiyatu wa hunaka mazahar waaw loolu euh, ci jotaay bii weesu euh, dañoo nekkoon ci benn dañoo duggoon ci beneen chapitre bu bees bi nga xamante ne moom mooy Euh, lijjanti di wax ak di leeral mbirum matak maanaam ma yërmandeeg borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ni mu matee lépp ni mu làmbee ni mu ëmbee lépp euh, amoon na benn xeet luñ ci doon jotoon leeral ci ak ubbee euh, ba doon leeral maanaam yi aju ci wàllu maanaam waxoon nañ ne masala zawqiya la te ci loolu la doon jëm Euh, leeral yoo xamante ne am na leeral yoo xamante ne mënu woon a ñàkk ci ci njàlbéen gi te leeraloon nañ ko te bokkoon na ci waxoon ne euh, maanaam yërmandeeg yàlla bu ñu koy wax maanaam dafa am ay xeet ay xeeti yërmande la dafa am yërmandeeg yàlla gi nga xamante ne day tax nit ki mën a dem maanaam maanaam bi tax yàlla bindu ko déjà parce que yërmande gi mu am ci moom ak bëgg gi mu ko bëgg sopp gi mu ko fa nga xamante ne moo tax mu bàyyiwu ko ci ñàkk am indi ko ci am et que lépp loo xamante ne dafa exister ci xadara turam bi ñuy wax rahman ci la ko génnewee moo tax ci kaw rahman boobu ci la yemoowee ci kaw arsham waaye ci turam boobu waaye nag ci xadara rahman boobu nga xamante ne day melale ne mel yërmande meloom la subhaanahu wa taala euh, ànd ak loolu yëpp dafa am euh, dafa am lu ñuy wax maanaam dafa am euh, euh, euh, maanaam mbugal mbugal dafa bokk ci xeet yooyu ci xeet yi existé donc nekk ci ron turam bi nga xam ne moom mooy rahman te loolu daan ci ñëw ci bi ci biir dina ko leer dina ci am lu mu ci wax waaye comme ñu ko gise woon ci jotaay bi weesu comme l'imam ibrahima alayhi salatu wasalaam waxoon baayam ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fa takuna li shaytani waliya yow sama baay de man damay ragal rahman bi nga xam ne maanaam mooy ki nga xam ne moom mooy ki fees dellu yërmande am mbugal tukkee ci moom ñëw ci yow bu ko defee nga nekk ki nga xamante ne moom mooy euh, mooy ab parandoo ak féete ak seytaane kon boobaa dañuy gis ne malgré que borom bi subhaanahu wa taala mooy nga xam ne fe daf fees dellu yërmande di euh, nga xam ne yërmande melam la waaye mbugal daa bokk ci ay melom Euh, bokk na ci maanaam dafa bokk ci yërmande googu euh, loolu daan ci ñëw insha allah ci kanam ci gën a leeral waaye maanaam ci kanam li muy li muy tekk mooy ci biir chapitre bi euh, waaye am na beneen mbir boo xamante ne mat naa leeral tamit mooy ne bu ñuy wax ne yërmandeeg yàlla dafa yaatu ba matale lépp te ku nekk am na droit yaakaar <coughs> ku nekk am na sañ-sañ yaakaar te it nit ki lu mu mënti def. amul benn moment boo xamante ne dana dem ba nga xamante ne moom dafa jàpp ne yërmandeeg yàlla mat maanaam moom yërmandeeg yàlla dafa xat pour moom déedéet yërmandeeg yàlla yaatu na yaatu goo xamante ne bu ñépp ñëwoon ak seeni bàkkaar ak seeni tooy borom bi ci yërmande mën naa day ji mën naa jéggal ñépp euh, teral ñépp dindi bépp xeetu coono ci ñépp ba noppi duñu sax duggagum maanaam duñu sax laalagum toq gi nga xamante ne moom mooy toq ndox ci biir géejëm géeju yërmandeem maanaam euh, day fekk rek ne brise biy jóge ci géeju yërmandeem rek a leen laal te pourtant maanaam ak lu ñu mënti def maanaam bu àdduna bi yëpp nekkoon maanaam maanaam bu àdduna bi yëpp rayoon lu toll ci ay nit lu tollook àdduna bi euh, njaaloo lu toll ni nombre de pepp suuf yi fi ne euh, naan sàngara lu tollook loolu dégg nga nekk ay góor jigéen et cetera et cetera toppal xoolal xeetu fas imaginal nit ki gën a bon ni mu war a mën a mel. adduna bi yëpp meloon noonu benn brise maanaam ngelaw liy ëff wala boog vapeur biy jógee ci géeju yërmande yàlla googu dong bu leen laalee ñoom ñëpp mën nañoo sori maanaam kon nga gis ne yërmandeeg yàlla dafa yaatu yaatuwaay boo xam ne kenn du ne man def naa loo xam ne mel naa noo nii naa et cetera déedéet waaye ci biir loolu am na beneen leeral bu ñu defoon. muy loo xamante ne dafa mat a bàyyi xel mooy yaakaar bi maanaam ki nga xamante ne moo yaakaar yërmandeeg yàlla mooy ki nga xamante ne parce que parce que ñëpp mën dañuy sauver ba mu xamante ne dañoo dem ba yaakaaru yërmandeeg yàlla ñooñu moom loolu moom mooy mooy mooy mooy fatalité mooy problème bi nga xam ne bu la dalee loolu moom yaa teg sa bopp problème bi mais euh, yër yërmandeeg yàlla moom ku nekk mën na ci mën na cee bokk. Euh, te it li muy yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu maanaam li muy li muy euh, maanaam yërmandeeg yàlla dafa yaatu ga nga xamante ne euh, ñëpp xaj nañu ci borom bi subhaanahu wa taala may leen la mu may ñi ki gën a kawee ci mbindeef yi ñëpp xaj nañ ci loolu maanaam amul loo xam xamante ne maanaam nit ki amul nuñ koy mën a catégoriser de telle sorte que naan ko yow yërmandeeg yàlla lu tolloo lii rek la la mën a laal amul loolu moo amul maanaam. Euh, kenn ku ci nekk ak koo mën a doon borom subhaanahu wa mën na laa fekk fa nga ne ci yërmandeem laalal la benn toq dong ci yërmandeem nga daal di bokk ci ñi gën a kawe ci ñi mës a exister voilà voilà moo tax comme li ñu wax Seydina Xadir alayhi salaam xam nga Seydina Xadir jàngewul fenn Seydina Xadir kenn du ne kii fii la doon jànge kee moo taalibe diw la amul yooyu amu ko. Euh, Seydina Xadir alayhi salaam amul euh, ay ay euh, maanaam Seydina Xadir Sëñ Fallou moom la doon waxtaanee ci ci ci ci conférence bu koor gi alayhi salaam maanaam moom. boo ko xoolee borom subhaanahu wa ta'aala ne aataynaahu rahmatan min indinaa wa 'allamnaahu min ladunnaa ilman na ko fa wajada 'abdan min ibaadinaa aataynaahu rahmatan min indinaa wa ah, ne dañ koo jox yërmande maanaam bu tukkee ci ñoom min indinaa maanaam nga gis ne ni mu toll li muy rii rii rii rii moom li muy màgg màgg màgg rek maanaam rahmatan ak yërmande su ndaw bu tukkee ci ñun moo ko laal. affaire boobu may ko la la lam lam am yëpp ak nam mel yëpp maanaam loolu mooy ne kenn amul amul maanaam amul ne kii dafa am ay prédisposition pour lii wala kee dafa am ay prédisposition pour laa loolu amul euh, li am mooy li am mooy euh, yàlla maanaam loolu il faut ñu conscience yi parce que ki ci conscient wul day xañ boppam xéewalu yàlla goo xam ne kenn xamul nu mu loolu il faut que ñun ñëpp ñu conscience que ni kenn ku ci nekk man ngaa am lu ne man ngaa am lu nekk nag te dara jomb la maanaam lu naan lii nangam diw da ko jomb loolu amul existé wul au moment où contraire bi tamit existé wul loolu daa war a leer muy mérité naan diw moom no vraiment lii vraiment moom mérité na nangam loolu existé wul amul lu fi nit di def wala mu am ko ba tax mu mérité nangam amul. dafa am rek ne yàlla moo ko moo ko moo ko moo ko beral loxo wala comme ni ñu koy waxee wala moo ko eh, bettee yërmale moo ko bettee xéewalam wala yu mel noonu lii moom moo am yàlla moom moo ko dimbali yàlla moo ko jàppale lii moo am mais ay ay ay yàlla ay ay ay ay daf ko yooyu amul amul parce que lépp loo xool nga jàpp ne lii mérité koy maye gis nga ku ko am te te te defut dara wala defut la tax ñu koy am lépp loo xamante ne da gis ni lii kat euh, euh, kii yoo koy maye <laughs> euh, dafa am effort bu koy maye effort boobu gis nga koo xamante ne def na lu ko ëpp fuuf te amu te amul jëmmi mbir mi maanaam bu doon mbir mi ci loolu rek la aju kon kon kon maanaam mbir loolu àdduna bi du fees dell ak ay nit ñoo xamante ne dañuy dañuy dañuy dañuy def lu tuuti am lu bari ak ay nit ñoo xam te ne dañuy def lu bari te ñu am daanaka dara wala boog lu tuuti lañuy am kon àdduna bi du fees ak yu mel noonu maanaam kon bu boobaa il faut que ñu ñu ñu ku nekk xam ne maanaam léegi nag loolu moom bokk na ci intérêt yi mag ci chapitre bi mooy nga comprendre que ni da ngaa war a jàpp ne lépp ci yërmande yàlla dong la aju te kenn gënu la cee yey parce que ki koy joxe moo bind ñi mu ko jox bind la yow maanaam kenn gënu la cee yey. xam nga loolu il faut mu leer parce que ñun euh, dañuy bloquer suñu bopp mais blo mais ñun ñoo ko bloquer maanaam euh, xam nga tey bu fekkente ne benn waaye dafa ñëw tàllal la damay joxe exemple tàllal la un un million d'euros ni la un million d'euros ngi nii am téye jëlal nga naan ko non mérité wu ma ko non non mérité wu ma ko mais doo ko jël doo ko am mais su fekkente ne da ngeen ah. ji day xéewalu yàlla la rek maanaam nga jàppe ko noonu et que ki la ko jox daa baax rek maanaam dangay gis ne boo ko jël da ngay daal di am un million d'euros léegi maanaam nga nekk millionnaire en léegi rek léegi maanaam te pourtant defoo dara mais le fait nga taxaw naan non c'est que un million d'euros dafa bari noo non loolu yaakaaruma ko mën a am non non non nag grawul non maanaam toog ba temps bi ba waaj dem yoonam loolu après yow yaa mujj a maanaam loolu yàlla nag mbir noonu la deme dong maanaam dangaa war a jàpp ne lu nekk war na la ko mën a jox boobu au moment u yërmandeem amul fu muy tàmbalee te amul fu mu yàq loolu daf loolu loolu lu principe bu am ama am am solo la képp kuy jaar ci yoonu yàlla daa war a jàppe loolu ma ba ci mbiru àdduna yi noonu la demee comme ni ñu ko waxee ci jotaay bi weesu ba ci mbiru àdduna yi noonu la demee ku jàpp ne balaa maa am dara faw ma defar ay lettre de motivation da bind ay CV yóbbu ko place sangam ñu daal di may euh, recruter foofa may doog a am dara loolu ku jàpp loolu yàlla fa la lay bàyyi ah. nga nekk ci cadre boobu rek dund ba dee te ci noonu rek ngay dundee mais boo jàppee ne yàlla fu nekk la ma mën a dikkee maanaam sama wërsëg ajuwul ci kenn mën naa demal sama bopp. mën naa demal sama bopp parce que ñii di recruter nit ñi ëppale wu maanaam ah mais ay nit lañu may nit yàlla dane jant bi leen di tiim moo may tiim ngelaw liy daw mooy daw mooy nooyi ñuy nooyi et eh, eh, eh, yàlla lim leen may maanaam ni ni leen ko mayee la ko mën a mayee ñoom dañoo tàmbalee ci ci ci suuf yéeg ci kaw pourquoi man tamit ma bëgg rek di des ci suuf tout temps lu tax manuma man nii man maanaam au lieu ma nekk ma bokk ci ñi ñi ñuy jël tout le temps di leen embaucher lu tax man du ma bokk ci ñuy embaucher maanaam loolu maanaam mbir mi bu fekkente ne euh, euh, loolu maanaam nit ku nekk te te loolu nit ku nekk mën na koo seetlu ci boppam ah. képp ku jàpp ne balaa moo am dara faaw daf koy maanaam fii canal bii rek la ko mën a amee da ngay gis day gis ne yàlla foofu rek la koy la koy la koy la koy féetal parce que moom ana inda zanni abdi bi man ba sama jaam fa mu féete ci man fa la fa laa ko fa fa laa ne kon kuy moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kon rafet leen njort ci seen borom parce que fi ngeen koo yaakaar rek fa la leen di fekk ah. fi ngeen koo njort kese kese kese fa la leen di fekk soo ko njortee nag ne nu ne man nu ne maanaam yow gis nga tey wallahi lazim même ki nga xamante ne toog na deful dara sax <laughs> jàpp ne yàlla fu ne mën na koo ubbi bunt bi sax day gis buntu yi ubbeeku muy am maanaam muy muy am fu muy jaar ba di ci génn bunt yi di ubbeeku waxuma laa ki nga xamante ne nag dafa yaakaar ne daa war a mën a am lii am na potentiel bii et que yàlla xañu ko loolu maanaam ba ci mbiru àdduna yi noonu lay demee voilà te beneen bi nag moom mooy bi nga xamante ne point la tamit bu ma ta bàyyi xel bi nga xamante ne waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu aussi mooy nag nit ki buy daw di wuti ji yër maanaam buy euh, buy yaakaar ma yërmande yàlla dafa am ànd ak jëf maanaam ki yaakaar parce que exemple bi ñu joxe mooy ki nga xamante ne embauché nañ ko muy xëy di dem di liggéey yi ji kooku bu weer wi deewee buñ ko signé les chèques maanaam moom yaakaar na ne dañ koy fay moo tax maanaam li tax muy xëy di dem di liggéey ji tout le temps ah te tëddul nelaw mooy ne yaakaar na ne la dañ koy fay mais ki nga xam ne yaakaarul ne dañ koy fay que ni patron bi da koo nar a nax rek da koo nara a njuuj njaaj day nara lekk xaar maanaam daf koo nar a liggéeyloo rek mais du ko fay dara kooku du xëy kooku bu xëyee day toog ne ah mais saa waay a daf ma nar liggéeyloo ba weer wi dee du ma fay dara maanaam xam gaa yi maanaam moom loolu lay wax toog këram mais ki yaakaar moom day jóg dem parce que ja jàpp na ne après bu weer wi deewee waa ji da koy fay moo tax parce que su ko jàpp woon du dem fenn. loolu mooy yaakaar itam yaakaar day ànd ak day ànd ak di sabablu moo tax alquran ne innal ladina haajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi ñi nga xamante ne ñi ngi jug di gàddaay maanaam di jugi ci lu bon di dem ci lu baax ba pare di kër këri di def yitte di xeex ci yoonu yàlla ñu ñoo yaakaar yërmandeeg yàlla maanaam kon ñi yaakaar yërmandeeg yàlla daa am nu nuy mel voilà maanaam mooy comme exemple salarié bi parce que sinon sax d'ailleurs salarié boobu sax bu demul liggéey ji te te te te te en fait bu demul da da moom boo moytul dañ ko dañ non seulement dañ koy dàq dañ koy dàq te am na yenn dommage yu muy créer ci liggéey bi dañ koy attaquer ah ah, ah madame Ndiaye docteur <laughs> la de. si dañ koy attaquer parce que dommages yi collatéraux yi nga xamante ne moom la créer ci entreprise bi donc yooyu aussi <laughs> euh, <laughs> donc dafa am na ñuy yaakaaree loolu mais loolu yëpp maanaam kon loolu buñ ko xamee dañuy xam ne objectif bi objectif wu kii bi rek mooy mooy comme li ma leen waxtaan beneen bi ci des mooy ne comme liñ gisoon ci ne comme li Euh, ñëw ci saxex yi ne yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne la ahad ahabu ilayhi ilayhi al midhatu min allah amul kenn ku gën a sopp ak tagg ke yàlla yàlla rek yàlla moo gën a bëgg ñu koy tagg yàlla moo gën a bëgg ñu koy te ñuy taggee nit ne moom day ku ñaawee jëmee ci moom maanaam moom dalay jéggal loolu xeetu maanaam mooy daanaka dayak dayak tagg Euh, te it bokk na ci li nga xamante ne moom lañuy ñuy taggee nit mooy ne moom de lu mu lu mu lu mu lu mu diggee lu mu diggee da koy def hmm? mooy ki nga xamante ne moom lu mu diggee rek def ko day day ah? day day day day day day matal li mu diggee mais li mu diggee la waxul lu li mu tëkkoo parce que diggee ak tëkkoo du benn diggee mooy. mooy ne ne mooy mooy mooy euh, promettre bu ñu la promettre loo xamante ne récompense la voilà mooy voilà waaw bu la promettre dara mooy mooy mooy digg mooy léegi nag tëkku moom mooy avertissement voilà ne la attention boo deful nangam nangam moo ci fekk yàlla nag maanaam xam nga tey li bokk na ci li ñuy taggee nit ne mooy ne ah kii de lu mu wax ne da koy def rek dana ko def mais ci lu baax wala ci loo xamante ne ak njariñ la ak teraanga la waaye que ni lu mu tëkkoo bokk na tamit ci jikko ku tedd mooy ne lu lu mu tëkkoo nit ñi après du ko du ko wéyal maanaam ku mu tëkku tamit nekk ko yow attention ba ma jàpp la wala attention dinaa la teg tel pen wala yooyu mais après du du du day jéggale quoi. voilà day baale finalement loolu. dafa bokk ci melo yi rafet yi kon borom bi subhaanahu wa ta'ala ba mu gënee a tedd ñëpp dañuy xaar ci moom it mu mu mu wéyal ay li mu li mu ñu dig waaye li mu ñu tëg ko tamit mu daal di bàyyi noonu finalement mu mujj a bàyyi bañ koo jéggale maanaam ñun loolu lañ war a mën a am njort gu rafet googu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, sinon comme li yonent bi sallallahu alayhi wax ne yaa ayyuhan nas ahsinu zanna bi rabbil alamin fa inna rabba indahu a zanna zanni abdihi yéen nit ñi na ngeen rafet njort ci borom mbindeef yi ndax yàlla kat borom bi mu ngi faf njortal jaamam comme niñ ko waxee woon sànq te it yërmandeem moo jiitu meram moom comme ni ñu ko waxee sabaqat rahmati ghadabi sama yërmande moo jiitu sama mer maanaam yërmande borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko jiitu mooy fu fu meram fu mer borom bi dem rek dana fekk ne yërmande jiitu na ko fa ba pare. niki noonu yërmandeem moo gën a noot maanaam moo féete kaw mooy dominer tout le temps ce qui fu meram nekk sagam yërmande bi mooy jiitu moom moo dominer ce qui après day effacer mer mi maanaam loolu tamit beneen xeet la boo xamante ne lu lu lu lu lu ñu war a maanaam gisee maanaam yërmande yàlla na mu yaatoo ce ku nekk amul comme ni ñu ko waxee sànq maanaam ku nekk war naa jàpp ne euh, ay manquement m du ko tere yàlla may ko yàlla defal ko yàlla jéggal ko yàlla yàlla yàlla defal ko defal ko defal ko defal ko maanaam ay manquement am téerewut loolu maanaam gis nga akabirul aarifina euh, aw wali yu mag yi wali yàlla yu mag en fait du ne ñoom du ñu def dara dara dara dara dara lu baaxul tekkiwul loolu tekkiwul ne dañoo raw nit ñi parce que dañuy julli lu bari dañuy woor lu bari dañuy def ay kii yu bari di di di nekk du loolu moo tax ñu raw nit ñi ah. comme li leen ci wax sallallahu alayhi wasallam sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala li mu leen rawet du julli yu bëri ak koor yu bëri mais secret la boo xamante ne moom la yàlla def ci xolam maanaam nit ki tey bu ci xol nit ki maanaam li muy jàppee ni muy jàppee boromam subhaanahu wa ta'ala mais boromam moom moom leer na ko ne yàlla doo ko xaar fenn mu mu ñëw njuy la fenn yóbbu la feneen surtout lu baax comme niñ ko gisee ci xadiis yi waxoon nañ ko ci jotaay bii weesu ñi nga xamante ne masala genre comme comme ki nga xamante ne dafa dem ba ba ba yowmal ñu taxawal ko ne ko dañ koy yóbbu biir sawara mun ne yàlla man euh, jàppewu mu woon ni mbir yi nii lay demee man dama jàppoon ni da ngaa yaatu yërmande ba nga xamante ne mais sa yërmande nag xaj naa ci mu ne kon nañ yóbbu leen ko àjjana finalement ak ki nga xamante ne dañoo dem. yóbbu ko ba buntu buntu safara mu ne man daal fi damay xaar fekk yërmandeeg yàlla jeexagul daal damay xaar du ma dugg bu yërmandeeg yàlla jeexe nag te te xajuma ci ma doog a dugg yàlla ne noo kon garaawul yóbbu leen ko àjjana parce que yërmandeem du jeex voilà kom comme kom comme comme euh, euh, kaw kaw bi bi bi laajoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yowmal qiyaam kan mooy atte jaam yi mu ne ko yàlla mu ne ko yàlla ci boppam mu ne waaw rek mu daal di tëb comme genre victoire kii wu victoire quoi kontaan gars yi <laughs> ne lan la mu ne non damaa xam ne comme yàlla moom comme dafa tedd dafa baax quoi dafa am dafa généreux te moom mooy bu dee moom moo ñuy àtteel boppam loolu mooy amuñu lu ñuy ragal <laughs> maanaam comme dafa baax quoi amuñu lu ñuy ragal saa bay di ko jéem a sermonner yooyu yent bi ne leen déedéet. sallam leen ko ak njortam bu rafet bu leen koo yàqal bàyyi leen ko maanaam ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne day tegtale ne borom yërmandeeg borom bi ku ne xaj na ci lu ne lu ne maanaam man lu ne. maanaam da gis nit koo xamante ne te loolu bokk na ci signes yi koy gën a wane mooy ay nit ñoo xamante ne conditions yi nekk yëpp day tendre vers ni ñii ñii moom waxuma la nekk ay wàllu yu sax waaye pour maanaam nekkoon jullit ci boppam mooy pro moo maanaam mooy mooy mooy mooy li ñu waroon a maanaam mooy kiimtaan maanaam bu ñu nekkee jullit rek gis leen yàlla defal leen wilaaya gu kawe kawe que c'est comme kooku la ko yàlla mën a defal waxuma la ki nga xam ne maanaam moom dafa judd ci njullite gi manqué ci et cetera maanaam kon ku nekk xañ na ci ku ne yaa war naa mën a yaakaar waaw kon ñu xamee ni képp ku mooy képp ku ku ku topp loolu de mooy na yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp koo xamante ne parce que bu yonent bi sallallahu dafa nii na ngeen rafet njort ci seen borom ci borom mi ndeefi ku ko deful rek mooy na ko te réeri na li nga xamante ne moom la teraangay borom bi subhaanahu wa ta'ala matala te euh, euh, bokk na ci li ñu gisoon tamit ci jotaay bi weesu mooy ne dafa bokk ci li matal maanaam ci pas-pas bi nga xam ne moom lañu war a am ñun ñépp maanaam ngir suñu pas-pas mat mooy ne mbindeef yépp xeetu yent bi lañ bokk sallallahu alayhi li ko dalee ci tàmbali mbindeef yi ba ci jeexal taw bi te yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëm yërmande ñeel mboolem mbindeef yi comme ni ko alxuraan waxee waaw te ñépp ci rono yent bi sallallahu alayhi wasallam la ñu nekk euh, léegi muy dugg ci beneen mbir mooy fa umumul rahmati maanaam mooy mat ak yërmande gi maanaam mooy globalité de la miséricorde le lu fekk mu nekk lu global lu làmb lépp kooku mas'alatun zawqiyya la mas'ala la boo xamante ne zawqiyya la walaysat ilmiyya waaye du masalay xam-xami kese zawqiya mooy loo xamante ne mooy lu génnee ci euh, lu ñuy mos maanaam mooy goût connaissance gustative la maanaam mooy tey bu fekkente ne damaa am comme exemple boobu sax euh, jo euh, yaakaar naa joxe woon nañ ko ci jotaay bi weesu mooy tey boo nee nit ki booy wax nit ki mbiru maanaam bon am na yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko xam nañ ne xam-xam la boo xamante ne dañ koy mos kenn du ko mën a jàngale am na xam-xam yu bari ci yoo xam ne ñun ñun ñii ñëpp détenir nañ ko te ñu ko jàngale maanaam fokk nit ki mos ko xam ko par exemple euh, par exemple euh, euh, euh, muñ metti gi mu metti loolu nit ki fokk affaire dal ko mu muñ xam ne nii la muñ mettee maanaam nit ki loo koy expliquer tamit du ko tax mu mën koo xam dëgg-dëgg comme par exemple Euh, euh, ne mooy yi koy dal ci yaramam rek nangam lii dal na ko metti na wala dafa tëccu wala souffrance yi quoi maanaam day xam nañ ni nii la mel loolu lu ñuy mos la ni ki noonu bànneex yi ni ki noonu bànneex yi tey fi mu toll nit ki mënoo ko jàngal la jàngal la jàngal ba xamal ko ne ko euh, lii masalan soo ko soo par exemple suukar si nii la mel maanaam mënoo ko expliquer expliquer ba jàngal ko suukar nu mu mel cependant nit ñi niñ koy xame day wuute su fekkente ne amuñu jëmmi suukar ji maanaam bu dee amuñu accès ci jëmmi suukar si ni ñuy xamee mbir moom dafay wuute par exemple kii dafa naan jus kii bi euh, orange kii naan euh, euh, bi mooy multifruit bi ah kelee naan Pepsi bele kii ci def naan ataaya kee naan café ñoom ñëpp ñu daje ci guuwu suukar ñoom ñëpp ñu daje ci guuwu suukar nit ñuy xamee kon mbir mi day wute parce que moyens yi ñu jaar pour am accès ci suukar bi moo wute parce que ñoom ñëpp xeet façon bi ñu safee suukar du benn moo tax et que lenn lu ci nekk dafa am lu la rax donc du suukaru kese loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy gën a tax mbir yi gën a jafe maanaam mbiru lépp loo aju ci zawqiya gën a jafe mais dañ maanaam mais approximativement mën nañ ko mën nañ nee la par exemple suukar par exemple mës ngaa naan kafe nga ne waaw wala meew meew waaw mu ne waaw wala mës ngaa naan euh, wala ñu ne la mës ngaa mës ngaa lekk orange waaw wala ñu ne la pomme nga ne waaw ah la mango nag mango bu ñor nga ne waaw ñu ne la d'accord yooyu li dafa am lu ñuy saf loolu moo tudd suukar maanaam kon loolu déjà dañ la ko joxe par exemple dañ la kaa jàngal par exemple mais ba tey taxul dëgg dëgg dëgg nga xam ko maanaam nit ki daal yu mel noonu faw danga koy mos pour xam ko masala bii nag dafa bokk ci masala yooyu maanaam lu ñu la mënti exprimer expliquer pour nga pour affaire bi gën a jege pour gën a jege foofu la mbir mi mën a yem mais mbir mi de maam lu ñuy dund la lu nit ki di dund la beneen bi ci des bi tax mu ne du xam du masalay xam-xam kese mooy dafay wuuteeg li nga xamante ne dëgg-dëgg euh, loolu moom dafa sax ci xam-xam maanaam kon dafa am yoo xamante ne comme tey par exemple du ne du ne dafa wuuteek moom complètement du loolu parce que tegu na ci alquran ak sunna comme ni nga xamante ne noonu lañ koy leerale insha allah lépp lu tegu ci alquran ak sunna la waaye nag dafa am lu muy euh, daf waaye nag dafa am mbir la maanaam mbir la moo xamante ne faw nit ki daf koy dund rek nit ki ko dundul nag maanaam nit ki ko dundul nag bu mu bu mu bu mu uh, woru maanaam bu mu woru par exemple ci naan way xam uh, comme yërmandeeg yàlla yaatu na nangam nangam ba pare di ko comprendre nu bokkut ak ni nga xam te ne lañ ko waxe maanaam na comprendre la mu jotoon a comprendre ci ne ñaari mbir a am mooy lu baax ak lu bon. boo gisee fii ñuy wax yaatu yërmande borom bi subhaanahu wa taala fii mooy dañuy wax li nga xamante ne moom moo aju ci maanaam li tax nit ki war a mën a yaakaar ne moom war naa mën a dugg ci itlaq bi maanaam boo xoolee ci itlaq gi lañ jóge ak ak ak ak yi maanaam àdduna yi nekk ci biir nit li wara ni borom bi subhaanahu wa mën naa jël ku ne yugal dugal ko ko nag maanaam ba nit ki am yaakaar dëgg ci ne moom mor yàlla war na ko caa mën a boole loolu moom moo tax a jóg mbir mi mais du ne waaye du ne du ne def leen lu leen neex nekk leen ci lu leen neex yàlla de façon yërmandeem yaatu na loolu tekkiwul lool de loolu tekkiwul lool parce que wax nañ la la mbugalam ci boppam ci xeetu yërmandeem gi la bokk mu mbugalam ci boppam xeetu yërmande la lu tax mu bokku ci parce que ki lay mbugal daf la yittewoo da lay yittewoo maanaam da daf laa jox importance parce que bu la joxul woon importance daf lay bàyyi ci ci inexistence mais importance bi mu la jox moo tax moo tax mu lay mbugal itam. juste le fait la rek jox na l'importance. voilà waaw juste le mu créer la après euh, muy mu dogal ci yow lii mu mbugal la aussi yooyu tamit mu nekk yeneen importance maanaam yu mu la jox kon. kon su yeboo ñu ñu ñu ñu ñu ñu xam ne affaire bi dafa am dafa am lu mu laaj maanaam compréhension bu mu laaj loolu tax mu ne waxu naa waxu naa ko fii am na mazaqaani ñaari ñaari euh, xeetu mos lu ñuy mos lu koy mose ñaari xeetu guu la am mu ne ahlu zawq al awal euh, ahlu ñooñu ak zawq mos al awal gu njëkk gi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu njëkk ñi nga xamante ne dañoo euh, mos mbir mi ñoom xaalu dañ naan inna allah luy wóor mooy buur yàlla taala aji kaw ji arxamu ëpp na yërmandeem ëpp na min ci an yu aziba muy mbugal ahadan kenn min xalqihi ci mindeefam ñu fil axirati ci àllaaxira maanaam ñoom xaal bi ñu nekkee waaw daf mel ni mën nañu ko ñoom xaal gi ñu nekke mooy ne euh, yàlla daal vraiment yërmandeem maanaam ñoom dañoo nekk ci yërmande yàlla jeex ci ba nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne sax yàlla daal yërmandeem rëy na rëyaay goo xam ne ëppante na vraiment ak sax muy mbugal kenn àllaxira wa yakfihim et que doy na leen rek maanaam nit ñi maa la nga xam ne zaaqu ñoo ngi koy mos fi dunyaa ci àdduna mi na taab ci ay xeeti coono kon nag fa laysa amul hunaaka fii fi fi ci àdduna mus mustariham kuy noppalu maanaam àdduna gii daal amul kenn ku fiixlu nekk ci ci mu fiix kese nekk ci ci noppalu fiix kese loolu moom amul basaale tudd kon comme mbir mi noonu la deme kon daal yàlla ëppante na ak muy bëggal kenn maanaam ñoom kon seen zawq ci loolu la leen yóbbe mais wax nañ la ne la lan la zawq la maanaam kon mbir mi affaire bi zawq la euh, lan laa ko mën a maanaam tegtalewul ne mbir mi nii noonu la demee ci dëgg-dëgg de maanaam mbir mi maanaam ñoom noonu lañ koy sentir voilà sensation la sensation spirituelle la boo xamante ne képp ku ci nekk boo nekkee ci sensation spirituelle boobu ah yow dafa am nooy réfléchir dafa am nooy xalaatee dafa am nooy nooy nooy orienter say mbir te ci noonu rek ngay nekk xaal boobu ke en fait xaal boobu duñ la ci mën a génne loolu moo tax aarif billah am na ay aarif billah yu am xaal boobu loolu moom moo tax maanaam bokk na ci njariñu chapitre bi tamit mooy nit ñuy xam ne ku kuy xalaate noonu ku mel noonu fekk ne maanaam moom euh, kiiwam moo ko yóbbee noonu zawqam moo ko yóbbee noonu maanaam li nga xam ne moom la ko borom bi won subhaanahu ci ay xaal ci ay mbir ah tajalli yi mu def ci ba ba tax muy gis yooyu loolu kese moo ko yóbbee noonu ñu mën a comprendre ana moom fan lay waxe ak naka lay gisi ak fan ban côté lay gisi mais tegtalewul ne kenn képp ku nekk daa war a mën a taxaw rek naan bon de façon yàlla du buggal kenn parce que euh, xam nañu ne yàlla moom ci boppam wax na lu dul benn di ñaar ci ti alxuraanam bi ne day ñenn ñi da leen di baal ñenn ñi da leen di buggal te euh, xaqiqatan même ñi nga xam ne dañuy am xaal bi duñ ko am saa ne moo tax léeg-léeg nga gis ñi nga xam ne dañoo am xaal bi dañuy jékki-jékki rek nga dégg leen ñu naan ñu ñu ñu ñu ñu am ñoo xamante ne dañ leen di maanaam de de tellement que dañuy aller à l'encontre ci pas-pas bu baax ak ci doxalin bu baax ba nga xamante ne dañ naan ñii daal yàlla dana leen buggal dana leen rëbb nangam nangam maanaam nga gis ne malgré que ah, kon xaal bi existé na ci ñoom mais bu tout le temps tout temps tout le lay nekk ci ñoom noonu tamit la amee beneen xaal bi am na ñoo xamante ne dañoo jàpp ne loolu exemple boobu joxe nañ ko jotaay bi weesu ñoom dañoo nekk ci xaal boo xamante ne dañoo jàpp ne yàlla daal ku deful attention rek maanaam daanaka fi mu toll ñu mën a mucc ci mbugalam daanaka dafa raar maanaam ñoom xeetu ba maanaam dañuy obsédé ci mbuga mbugalu borom bi subhaanahu wa taala am na tamit ñu nekk ci xaal boobu ñooñu nag foo leen fekk dañuy ragal ak di tiit mais xaal boobu bii moo ko gën xaal bii moo ko gën parce que moo gën a dëppoo meloy borom bi subhaanahu wa maanaam xaalu ki nga xamante ne day jooy tout le temps day jooy di jooy xaalu ki di ree moo ko gën ci yërmandeeg borom bi ngir ne moom euh, euh, dafa nekk ci xeetu yaakaar borom bi subhaanahu wa ta'ala ak ak nekk koo xamante ne day béggee tout le temps ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ak xéewalum yi nga xam ne moom lay yot moom lay def ak ngërëmam et cetera kooku noonu moo gën ki nga xamante ne day jooy ndax daa ragal daa tiit daa yaakaar ne boo muy tudd yàlla da koy duma wala yu mel noonu maanaam kii kii di ree ngir lee moo ko gën moo ko gën mais boole ñaari moo gën boole ñaari moo gën mooy melaw mat euh, ki nga xamante ne tey bu ñu seetloo même moo tax zikkar yi même zikkar yi euh, zikkar salaatu ala nabi moo gën zikkar baatu laa ilaha illallah euh, lu tax parce que zikkar parce que baatu laa ilaha illallah zikkar salaatu ala nabi daa nekk maam dafa nekkaale laa ilaha illallah bi dafa nekk ci biir dafa nekkaale ci biir. lu tax lu tax zikkar ko gën nag maanaam ci xaal mais lu tax mu gën mooy ne ki di zikkar yooyu foo ko fekk day euh, day nekk ci xaalu maanaam xolam day baam day nekk ci xaalu mbitti kii zikkar gis nga ku di def tey boo gisee ñaari nit kenn ki di def salaa salaatu ala nabi ki ci des di zikkar laa ilaaha illallaah nga seetlu leen ñoom ñaar seen xaal demal weer wala ñaari weer jëm kaw rek léegi nga seetlu leen da nga gis ne kii day yor xaalu kenn ki day yor xaalu majesté bu graw mooy kii si kar laay ray la la mais aussi day nekk ku ragal day def fu mu toll day tiit fu mu toll day tiit doo doo ko doo ko fekk mu mun ba sëkk maanaam mu nekk kuy kuy ree di non doo ko fekk mu mel noonu day tiit nekk ku kuy voilà ànd ak benn xeetu yenn mu mel kee di zikar salaatu ala nabi moom contrairement ak kee moom foo ko fekk day bëgg foo ko fekk day bëgg te euh, du yam ci day bëgg mais mbégte googu ndax day fii ci biir leeri leeri mbaaxu borom bi subhaanahu wa taala ce qui que moom ci mbëggeel lay lay avancer ci mbëggeel lay avancé alors que ki ci des ci ragal ak tiit ak di moytandiku ci lay avancé loolu tax kee gën ko ba pare moo gën a sedd aussi maanaam moo gën a sedd mbir parce que koo xam te foo fekk day tiit ki ki ki eh, ki nga xam ne day day day kii moo gën a sedd mbir ki nga xamante ne day day day am xeetu noflaay hmm? voilà. Euh, moo tax xaal bii euh, ñoom daal yi ci nekk ñoom bokk na fi ñuy mën a tegtaloo maanaam lii comme que du sax du sax masala xam-xam mais euh, yii yëpp argumentation yëpp day wane ne day wane ni rek ñooñu am nañ seeni mbir am na quand même fu mu tegu am na cosaan ci diine ci diine lool loolu lay leeral mu ne bu njëkk mooy xawlu wax bi mu wax moom borom mi taala ji kaw ci fil xadiisul ci xadiisul xudsi bi mooy sabaqat rahmati ghadabi euh, hadis boobu mu ne akhrajahu solo na al Bukhari wa Muslim ak Muslim Abi Hatim euh, wa ibn Mardawayh rahmatullahi alayhim an Abi Hurayra jël sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala wa akhrajahu solo na tamit Ibn Asakir an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ibn euh, wa akhrajahu solo na tamit Abd ibn Humayd ak Ibn Jarir ak Ibn Jarir wa Abu Shaykh ñoom an Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma mooy Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu wa akhrajahu solo na ko fa tey ibn Mardawayhi wa Abu Nu'aym Abu Nu'aym mooy al-Asbahani rahimahullah fi dalaa'il te mooy dalaa'il an-nubuwwa wa Abu Nasr as-Sajzi rahimahullah fil Ibana ah, ci Ibana wa Daylami mooy imaam bi rahimahullah an Amr ibn Abasa radiyallahu ta'ala anhu wa bi lafzi ñëwee na tamit ci kàddu yi rahmati sabaqat ghadabi sama yërmande sama yërmande jiitu na sama mer boobu axrajahu Abdurrazzaq mooy al imaam Abdurrazzaq as-San'aani wal Firyaabi rahimahullah Abi Shayba ah ñoom wal Buxaari wa Muslim wa Jariir wa ibn al Abi Haatim wa ibn wal Bayhaqi ñoom ah, fil asmaa te mooy al asmaa wa sifaat an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa rawaa tamit ba tey Abd ibn Humayd an Ikrima radiyallahu ta'ala anhu kon borom subhaanahu wa taala ne sama yërmande moom moo jiitu sama mer moo kon mu ne fat baa daamat saa yo mooy féeg mi ngi sax ne ar rahmatu yërmande bi yërmande borom bi xat dëgg-dëgg sabaqat dafa jiitu al azaabu mbugal bi kon nag fa maa sàmm fii dootu fi amati azaabu mbugal sa sa yasilu buy jote ilal xalqi ci mbindee fi maanaam kon mbugal du dootul accepté ci mbindee fii loolu itam am na beneen euh, dañuy def parallélisme tout le temps ci ci pour pour pour pour mbir mi bañ di am yenn lënt-lënt yi Euh, kon ce qui veut dire que ni mbugalum kese kese kese du dal mbindeef loo xam ne mbugalum kese kese kese la déedéet faaw bi jaxasoo ak yërmande bu dee am na mbugal buy dal mbindeef yi faaw day jaxasoo ak lan ak yërmande voilà beneen bi mooy wane wala an na te it ci ne rahmatoo moom moom borom yërmande moom borom bi taala kawe ji wasi'at yaatu na ba làmbi kulla shay'in bépp mbir yaatu na ba làmb lan kulla shay'in bépp mbir bi qawli yi ci waxam bi mu wax moom ta'ala ji kawe ji suratul a'raf aya 156 mu ne wa rahmati sama ngir mu ne wasi'at làmboo na daj ba daj kulla shay'in bépp mbir mu ne kon nag faqat dëgg-dëgg wasi'at làmb na ba daj al-ghadab mer aydan ba tey lu tax li annahu ndax mer shay'un dara la moom mbir la comme sama yërmande dafa làmb ba nekk bépp mbir maanaam euh, làmbaale na mer mi mer mi itam ndax mer mi lan la mbir la wa wasi'at te làmbaale na ba daj tamit al azaabu mbugal li am na ndax lan ndax mbugal shay'un dara kon nga gis ne yërmande gi loolu lii mooy firi li ñu doon wax sànq que faw mbugalu borom bi subhaanahu wa ta'aala loolu borom bi feeñu lu ko ci àdduna du ci àllaaxira tamit loo xamante ne euh, maanaam jalaal kese la loo xam te ne day wane ak kàttan ak majesté kese kese kese déedéet faaw da faaw day rax ak yërmandeem day rax ak yërmandeem wane maanaam jamaal bi da ci àndaala mu ne wale an na woo beneen bi moom mooy ne te kat ne moom borom bi taala aji kawe ji kataba bind na dogal na ala nafsi yi ci kawam ar rahmata yërmande borom subhaanahu wa ta'ala moo ne xam nga yàlla moom dara waru ko hmm? dara moom moom moom non moom dara waaw ko dara rien ne lui incombe rien amul devoir amul devoir ay droit rek la yor <laughs> ñi ci des ñëpp bu ñu amee ay droit dañu am devoir yàlla moom ay droit rek la am amul devoir waaye ànd ak loolu yëpp nee na ci suratul an'am aya 54 mooy kataba dogal na bind na rabbukum seen borom ci mbaaxam si nafsihi ci kawam ar rahmata yërmande voilà kon jëmmi yërmande maanaam yërmande yàlla da koo dogal ci kawam ne moom faw day day yërmaate faw day nekk ku yërme kon nag fala yazulu du du du toxu mukk xoog mu xaa àtteem maanaam yërmande àtteem du toxu abadan ba faawu al an an am <coughs> loolu kon muy benn kon maanaam premier argument bi mooy lan premier argument bi mooy le fait que yërmandik borom bi subhaanahu matale lépp te borom bi subhaanahu wa dogal ci kaw boppam yërmande kon yërmande dong moo fi am ñaareel bi mooy qaala wax na taala aji kaw fi xaq sayyidina ci xaq suñu sang Adama alayhi salaam maanaam ki nga xam ne moom mooy sunu maam mu ne sooratu Taaha aaya mu ne summa tabaahu topp nag maanaam mooy ba mu lekkee garab ga ba mu ci lekkee et cetera ba dem ba ñu yàlla mu ne borom bi subhaanahu nag suma topp nag ginnaaw ba def na loolu yépp sax ij tabaahu tabb na ko tabb na ko mooy Euh, mooy euh, il a profité d'une sélection ou d'une élection distinctive wala d'une distinction voilà maanaam boo xamante ne euh, ou bien d'un privilège d'une voilà d'un privilège sélectif voilà d'un privilège sélectif voilà loolu mooy ittabaahu da koo tabb rabbu boromam fa taaba mu tuubal ko alayhi ci moom waxadaa mu mu gindi ko mu teg ko ci yoonu njub ce qui fait que maanaam mu teg ko ci yoonu njub ba pare nekk ki nga xamante ne moom it mooy point de repère u njub alayhi salaatu salaam kon loolu beneen aaya la tamit ci masala bi maanaam beneen mbir la beneen wàll la ci masala bi mooy lan mu ne fa haadihi l ayatu bi la aaya musarrahatun dafa leeral nañ bi anna allaha naka buur yàlla taalaa ji kawe ji xat dëgg-dëgg taaba nangul na tuub wala tuubal na ala aadama ci suñu moom aadama alayhi salaam du lool mu ne waaye wa ma nazunnuhu hmm? ak li ñu njortu tamit fillaay ci buur yàlla taalaa aji kawe ji maanaam mu def euh, point kii euh, juxtaposition maanaam mooy mooy jumlatun i'tiradiya donc juxtaposition mooy ne waxuwa te kat loolu li ñu njort noonu du rek suñu njort bopp waaye kam waxuwa te ndax loolu kama saxa dafa mel ne dafa dafa bokk comme ni nga xam ne noonu la wére fii maa ruwee ca lañu ñu soroo anhu ca moom inda zanni naa ne ma nga fa suñu njort bi ci moom maanaam euh, ñun maanaam ne xam nga loolu xadis yooyu gisoon nañ ko mooy ne euh, xadis boobu mooy lan xadisu ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma sha'a ma ma ma ma sha'a man maa ngi maa ngi ana man inda zanni maa ngi fas inda zanni maa ngi fas njort ak abdi sama jaam bii ci man falyazunna na na njort bii sa bii ci man ma sha'a lu ko sopp maanaam sama jaam man maa ngi faf fam ma njort mooy li ñu doon wax eh, sànq ci njàlbeenu jotaay bi xadis boobu rawaaw solo na ko Tabarani fil Kabir man moo jamul Kabir wal Hakim an-Naysaburi rahma fil Mustadrak ci mustadrak ah, ci mustadrak wa saxaawa te wéral na ko an waasilata radiyallahu ta'ala anhu wa saxaawa wéral na ko tamit as-Suyuti al imam rahimahullah wa bi lafzi ñëwee na tamit ci kaddu yi ana inda zanni ana man de inda zanni maa ngi fa njort ak abdi sama jaam bi ci man in zanna bu njortee xayran jiw fa lawoo dana ko ñeel wa in zanna bu njortee sharran lu bon fa looloo koy ñeel kon li nga njort ci yàlla rek bu dee lu baax la nga am bu dee lu bona eh, nga am maanaam loolu rawaawu subhaanallah lii dafa xaw a mel ni suñu destin ginnaaw ba ko yàlla dogalee mu nekk ak ndogalam sax da ko daa du ko wëlbati teg ko ci suñu loxo maanaam mooy ci suñu njort rek maanaam ñun ci suñuy impression dañuy impression yi ñu am conjecture bi ñu am rek affaire bi ci ci loolu lay aju yaa subhaanallah da ngay gis awaam yi léeg-léeg da nga ciy gis yu yéeme yéeme ci awaam yi maanaam dangay ngay seetlu ne awaami mooy ñi jàngul euh, voilà léeg-léeg kii wuñu mais léeg-léeg da ciy gis koo xamante ne jamais jamais jamais mu nekk ci situation boo xam ne danay bëgg dara wala da koy wut affaire bi du sotti jamais nga gis ko mu nekk ci loo xamante ne ay lu yàq la ci ay mbiram wala yu mel noonu lu tax parce que moom dafa jàpp ne maanaam naka jekk que ni yàlla da koy teral maanaam moom daa mësa moom daa jàpp ne affaire yi xëy na xëy na. seen solution moo ñëwagul mais dana mës a ñëw parce que naka jekk yàlla daf buy wutal solution maanaam nga gis njortu gu rafet googu muy am ci boromam tout temps da ngay seetlu da ngay gis ne solution day dikk parce que lu tax parce que moom naka jekk moom jàpp na ni mbir mi noonu lay demee parce que yàlla comme moom foofu la yaakaar yàlla yàlla tamit fa la ko fekk waaye ki jàpp ne affaire am du sotti même kooku noonu da koy seetlu. dangay seetlu ku jàpp ne moom daal man daal seetlu naa ni man daal man daal saa yu ma naree dugg ci affaire rek affaire bi du sotti quoi man su ma naree bëgg dara affaire bi du sotti affaire bi tam bu moytu noonu lay demeewaat rek moom noonu lay demee waat rek maanaam da ngay gis affaire bi du sotti parce que moom dafa gëmul ne dana sotti waaw moom dafa gëmul ne dana sotti parce que foofu la njort boromam ah kaa jox mu laaj waaw loolu day wax ne dafa neex nga dolli ko léegi léegi mu ne loolu loolu da koy gis ci awaam yi hmm? da nga koy gis ci awaam yi ak ci ñeneen ñi da gis koo xamante ne pourtant euh, xam na maanaam jàng na et mais affaire am yi jamais mu dox parce que jàpp na ne du dox moom moo jàpp ne du dox comme que jàpp na ne du dox nag du dox. dégg kon borom subhaanahu wa dégg nga mu ne rawaaw boobu xadis boobu tam ba tey rawaaw solo na ko Ahmad imam Ahmad rahimahullah fi musnad ci musnad am an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa saxaw wéroon na ko as-Suyuti ak imam rahimahullah wa ñëwee na ci beneen kàddu ana man de inda zanni abdi maa ngi foofu sama njort ak jaam bii ci man wa anaate man maaho maa ngi ànd ak moom iza zakarani bu may tuddali bu may tudd li ma fàttali ko maa ngi ànd ak moom loolu xadis boobu axrajahu solo na ko Ahmad wal Buxaari wal Buxaari Muslim wa Tirmidhi wa Nasaa'i wa Ibn Maaja wal Bayhaqi imam Bayhaqi fi Shu'abil Iman rahimahullah la ko solo rahmatullahi alayhim ajma'in ñoom ñëpp solo nañ ko an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu kon ñun mu ne kon aaya bii wax ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa tabb dafa tabb maam aadama maanaam daf ko privilégié euh, dafa daf ko profiter du du du privilège sélectif électif et distinctif mu ne aaya bii day tegtale ne aaya boobu day tegtale ne kon borom subhaanahu wa ta'aala nangu na tuubam comme ni mu ko waxee wala tuubal na ko delloosi na ko te it comme ni ñu njort ci borom ci borom bi subhaanahu wa ta'aala te loolu tamit hadis la ne dañoo war a njort ci moom lu baax. annahu ne kat moom tamit xat dëgg-dëgg taabat nangu na tuub tamit te tuubal na ala kulli zurriyati ci mbooleem njabootam. maanaam ni mu tuubalee ni mu nangulee tuub moom Adama sa salaam par la même occasion. ci la ci la ci la jéggalaale aussi mboolem njabootam allati bi nga xam ne fii zahrihi ñu ngi ci ndiggam ñu ngi woon ci ndiggam boobu génnaguñu indama faf jamono moment bi nga xamante ne jamono ja xam ne taaba ma ngay nangul tuub alayhi ci moom moment boobu tamit la la dogal ci ne day nangu day tuubal ñëpp day nangul tuub ñëpp mu ne te te loolu loolu lu am solo la parce que euh, bu ñu xamee lool ce qui veut dire ni ñi nanguwul tuub googu kese ñoom ñoo ci génn maanaam ñoom ñoo jàpp ne comme affaire bi demewut noonu ñoom ñoo yàq affaire bi ñoo ko yàqal seen bopp ñoom ñoo nanguwul ne yàlla dana leen tuubal na leen nangam ñoom ñoo ko yàqal seen bopp sinon ñi ci des ñëpp dañuy ànd bokk ci ci nangu tuub boobu comme li yeneen bi sa alayhi wasallam wax yeneen sallallahu alayhi wasallam am na ñu ñu muy wax naan yéen ñëpp yàlla dana leen jéggal yéen ñëpp da ngeen dugg àjjana ba mu des nangam te boo seetloo ba mu des yi da ngay gis comme fi mu naan kullukum mu'afa illa al mujahiruna yéen ñëpp yàlla dana leen yàlla dana leen jéggal yéen ñëpp mais ba mu des ñi nga xamante ne ñooy mujahiruna yi mujahirun mooy mu ne mooy comme par exemple ki nga xamante ne day def benn bàkkaar ci guddi gi xëy suba teel di ko puukare woo naan biig def naa nàngam ak nangam maanaam mooy loolu mooy di ki def benn bàkkaar ba pare taxaw naan mais maanaam maa ko def ma ma je l'assume maa ko def kooku yenn saa sax ne yéen ñëpp yàlla na leen jéggal ba mu des kooku maanaam parce que lu tax parce que kooku moom euh, dafa taxaw da maanaam forme li mu def mooy ne malgré que def naa bàkkaar parce que nit la moo tax yenn saa sax ne kullukum xattaa'una wala kullu bani aadama xattaa'una wa xayrul xattaa'una at-tawwaabuun yéen doomu aadama yéen ñëpp ay da ngeen di def juumte. mais ñi gën ci ñuy def njuumte mooy ñuy dellu ci waat di tuub di delluwaat ci borom bi subhaanahu wa fii tamit la même chose la li tax ñooñu noonu affaire boobu di leen dal mooy ne ñoom ginnaaw bi ñu defee erreur au lieu ñu dellu tuub ci borom bi subhaanahu wa ta'ala déedéet defuñu loolu de xam nga lu ñu def dañoo taxaw ne yàlla ñun ñoo ko def man maa def nangam maa tey maanaam c'est comme si danaan ko sa tuub boobu soxlawuma ko maanaam tuub gi nga ñëw gi nga defal sama maam alayhi salaatu salaam ba mu roogalaat ñëw ci man man maa ko bañ beneen bi ci des moom mooy yonent bi sallallahu li mu wax ne euh, kullukum tadxuluuna al jannata illa man aba yéen ñëpp da ngeen di dugg àjjana ba mu des ci bañ ci lànk ci bañ rek moom moom moom du dem àjjana ñu ne ko mais kan mooy bañ kan la naan ñëwal dugg àjjana nga ni maa bañ mu ne ki nga xamante ne daf maa topp man tabi'ani daxalal janna wa man asaani faqad abaa ku ma digal ku ma ku ma topp day dem àjjana ki ma mooy nag ne nanguwul tuub nanguwul nanguwul bokk ci nanguwul ma gëm nanguwul topp kooku moom moo bañ moo bañal boppam maanaam kon cause bi nga xamante ne moom moo fi nekk loolu daf fee nekk mais nit ñi ñooy nangu wala ñu bañ ko voilà dégg mu ne kon li mais sinon li ma borom subhaanahu wa ta'aala defal maam Adama alayhi salaam maanaam ba tey moo ne ci ñun li mu defal maam Adama ñun moom la am léegi ñun ñoo ko yàq wala ñu bañ ko ñu téye ko loolu day wane ni yërmandeeg yàlla matale lépp mu ne wa daliilu lii lii firndeel mbir mi lu wa lu luy firndeel ala ci boobu la mbir moo mooy huwal xadis mooy xadis allazi bi nga xam ne qaala wax na fii ci xadis boobu al Mustafa ka yàlla belli sallallahu alayhi wa sallam bi mu naan fa jaxada aadama maanaam aadama dàgge na fa jaxadat mu daal di dàgge njabootam wa nasiya fàtte na aadama moom aadama fa nasiya mu fàtte itam zurriyatahu njabootam wa xati a juum na aadamu aadama fa xati at mu daal di juum zurriyatahu njabootam maanaam kon ñun boo xoolee caractéristique ñun yi ñu amee maanaam lu di di di di di naan pourquoi maanaam euh, ah di di di <laughs> xeet am xeetu ak xeetu xeetu xeetu dëgër boobu tuuti wala xeetu wala pourquoi wala xeet yoo googu ñu am mu nekk ñun. ak di xeetu lànk wala di di di di di di am euh, kiiwu lànk quoi di am euh, euh, nu mu tudd maanaam affaire bi xaw a nekk benn genre pulsion bu ne ci ñun nga xam ne dañuy faral di nekk ay bañkat loolu noonu ak it le fait ñuy fàtte le fait ñuy fàtte ak it le fait ñuy juum loolu dafa dal dafa fekk ne maanaam ay ci gene ci gene ma suñu maam lañ ko jëlee maanaam ñun bi ñuy juddu dañ judduwaale noonu parce que suñu maam ci gènam yi la nekkoon maanaam loolu euh, euh, gis nga xadis yi ah, euh, xadis bi day day day day tegtale dafay tegtale benn mbir tamit bu am solo mooy ne gènes yi gène ne naan gène du caractéristique physique kese lay déterminer day déterminer waale ay caractéristiques spirituelles et morales euh, loolu nag ñu bëree bëree bëri mën nañ cee maanaam affaire boobu da leen di jaaxal mais mbir mi noonu la demee ah euh, nit ki ni muy jaamoo yàlla maanaam ak ni mu mel day am effet inéluctablement ci njabootam inéluctablement day am effet ci njabootam. moo tax ku yeboo di xool comme li Hasan al-Basri doon wax radiyallahu anhu mu ne man am na yu bàkkaar yu bari bu ma demee ba nar koo def damay xalaat sama doom yu ma nar a jur ëllëg ma bàyyi ko ma bàyyi ko xoolal li mu wax ne xoolal li mu li borom bi subhaanahu wa ta'ala wax maam Sayyidat Sayyidat Maryam alayhi salaam mu ne waa Maryam allati ahsanat farjaha fa nafaxnaa fiihaa min ruuhinaa wa ja'alnaahaa wa ibnahaa aayatan lil aalamiin xoolal sayyidat Maryama bi nga xamante ne moom dafa ñoŋal pëyam maanaam mooy dafa amoon benn dafa préserver wu woon de telle sorte que amul góor bu bu bu bu wakkut ak boo xamante ne dina am dara maanaam. dina am benn xeetu bànneexu bu muy bànneexoo ci moom ci bépp benn anam bu mën a doon borom bi subhaanahu wa ta'ala ne moom comme noonu la meloon moo tax ñu daal di wol ci moom suñu ruux gis nga caractéristique bi gën a màgg ah bi gën a màgg surtout ci jigéen ñi pour ñu mën a am ay doom yu baax contrairement ak ni ñu koy yaakaare loolu ci la bokk dinaa ci ñëw peut mais contrairement ak li ñu koy gën a yaakaare du le fait que ñu déggal seen jëkkër yi le fait que ñu déggal seen jëkkër yi beneen affaire la boo xamante ne tamit bu am solo la buy waral loolu ñuy am doom ju doom ju barkeel ak yu mel noonu mais caractéristique bi gën a màgg mooy ñoom seen comportement bi ñuy am ci ni ñuy soloo ni ñuy maanaam ni ñuy ñoŋale seen bopp par rapport ak góor ñi loolu mooy li gën a déterminant ci seen njaboot loolu firnde gi mooy aaya bi ndax dafa ni loolu ba mu melee nee na ñu ñu wol ci moom suñu ruux maanaam ñu def ne ñu xool jigéen ñi àdduna bi yëpp ñu tànn ko moom pour mu war a nekk ci indi kiimtaan bu màgg boobu mu yent yàlla Isa alayhi salaam mu ne waja'alnaaha ñu def ko wabnaha ak doomam ji aayatan ñu nekk kiimtaan lil aalamiina ñeen mbindeef yi am na beneen bi Yonent bi sallallahu alayhi na ne inna Faatimata ahsanat farjaha fa harrama Allahu naara ala dhurriyyatiha Fatima de dafa ñoŋal pëyam maanaam moom it dafa nekk ku préserver wu loolu tax ba njabootam njabootam yàlla def ne loolu mooy sababu bi tax njabootam waxul ne xol subhaanallah mu ne njabootam yàlla xaraamal safara ci ñoom ce qui fait que moom ni mu mel moo tax euh, doomam yi doomam yi ak sëtam yi yàlla def ne ñoom léegi safara dafay xaraam ci ñoom xoolal euh, lii euh, sayyidat Hanna wax alayhi salaam mooy imraata Imran moom moo ni rabbi inni ja'altu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni yàlla kii ma ëmb nii kii kii ma ëmb defal naa la ko mu nekk pour yow kese kon nangul ma ko waaye ba mu ko juree mu ne fa lamma wadaata ba mu ko juree mu gis ne ji mu gis ne lan la jigéen la mu ne ah inni wada'tuha unsa man day jur naa ko mu nekk jigéen mu ne yàlla ne yàlla ne wallaahu a'lamu bima wada'at am na ci yeneen jàngin wallaahu a'lamu bima wada'ti yàlla moo gën a xam li nga jur lan la yàlla moo gën a xam ki mu jur la li mu jur lan la waaye mu ne walaysa dhakaru kal unsa waaye nag góor yamul ak jigéen góor moom yamul ak jigéen maanaam karak euh, lu yéeme la parce que waxul ne jigéen yamul ak góor xam nga comparaison bi maanaam bu ñu nee nangam de yamul ak nàngam maanaam mooy euh, euh, maanaam donc am na benn piédestal bu mu teg si le fait que doom ji mu jur jigéen la maanaam na benn piédestal bu mu ko teg. ne góor day yamul jigéen de maanaam que <laughs> jigéen jii ma la jox comme da nga ne woon da koo ëmb ne jox naa la ko pour yow kese ma jox la ko nag fa mu jigéen. moo tax même boo xoolee alxuraan bi mu tudd ci ci ci ni muy mayee doom dana yahabu liman yasha'u inaasan wa yahabu liman yasha'u dhukura yàlla mooy jox ku ko neex doom ju jigéen jox ku ko neex doom ju góor maanaam mu njëkkee doom ju jigéen ci aw yuzawwijuhum dhukranan wa inaasan wala bokk mu boole leen maanaam ñu nekk ay ji góor ak jigéen mais nga gis ne kon mais mu teg ci ne euh, wa inni sammaytuha Maryama man mais man maa ko tuddee Maryam maanaam Maryam euh, dañuy wax ne mooy li muy tekk mooy jaamu yàlla bu jigéen waaye dañuy wax tamit ne mooy ki nga xamante ne mooy ndam ndam li ndam li voilà victoire lii wala xéewal gi waaye mu ne. wa inni u'iidhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytaani ar-rajiim sayyidat sayyidat Hannaane alayhi salaam maanaam mooy jigéen ji mooy yaayu sayyidat Maryama alayhi salaam mu ne ah yàlla man de maa ngi koy sàkku musal moom ak njabootam ci seytaane bi ñu rëbb bi ñu jàmbe gis nga ñaan boobu tax na yonent bi sallallahu ne ne ne ne ne ne ne ne ñëpp di këdd bu ñu ba mu des ya Isa na Maryam alayhi salaam moom li mu juddoo seytaane këddu te loolu boo xoolee mooy ne seytaane amul benn effet ci moom lu tax parce que yaayam maanaam yaayi yaayam du sax yaayam yaayu yaayam yaayu yaayam maanaam nga gis caractéristique boobu ni mën a nekk ci ci ci ci ci ci ci ci ci nit ki maanaam euh, mais tey boo xoolee yéen borom bi subhaanahu wa taala li muy wax par exemple ne par exemple xam nga yahut baatu yahut yahut kii la kii la euh, yahut ñooy wax banu Israël doom ñoom ñooy banu Israël boo xoolee borom bi subhaanahu wa li mu leen defal yépp daf leen koy defal parce que dafa ni ñoom doomu yent doomu doomu Israël la Israël mooy yent yàlla Yaqub alayhi salaam moom la ne Israël mais boo xoolee aussi caractéristiques yi mu leen ŋàññe mooy parce que seen maam yi au fur am à mesure dañoo nekkoon di def ay njumti ay ay ay tuuxiduna ba nga xamante ne ñoom itam dafa am ay caractéristiques yu nekk ci ñoom moo tax nga gis yu bari bari bari comme li Alxuraan wax euh, euh, comme euh, bokk na ci ci ci ci seeni caractéristiques ma comme ni sammaa'una lil ak akkaluna lis suhti mooy ay nit lañ ñoo xamante ne sammaa sammaa muy dégg kuy mooy kuy dégtal maanaam ay dégtalkatu kàcc lañ maanaam ay dégtalkatu kàcc lañ waaye tamit ay lekkkatu yu doy waar maanaam akal maanaam mooy xam nga akal xam nga akil mooy kuy lekk rek na waa ji akil moom vraiment akil mooy ku ku rek kuy kuy lekk mais voilà mais bu ñu nee akal akal mooy vraiment il faut nga nekk vrai mbayeen <laughs> bu doxul dara ñu ne akal <laughs> waaye ñoom akaaluuna li soxti maanaam mooy ay xeeti riba alal du daganul ñoom dañ ko am dañ ci ay moo tax foo leen fekk te loolu dafa nekk en fait ci seen gene yi parce que bu dul woon loolu borom bi du leen ko melale subhaanahu wa ta'aala dafa nekk ci seen gene yi ah le fait que ñu nekk ñoo xamante ne maanaam fu ñu nekk maanaam xeetu information yi ak maanaam en fait dañuy bu dee jamono ji dañ naan dañuy domine média yi fu ñu ne dañuy dominer média essayer maanaam ba pare euh, di di ci dugal seen intoxication maanaam seen seen seen li nga xam ne moom lañ bëgg nit ñi gëm ko mais yoo xam ne ay wax yoo xam dëgg mais buñ ko déggee nit ñi faaw dañ koy dégg dañ koy gëm maanaam dañuy jàpp ne kii daal li muy wax ñii mun munul bañ a nekk nii li ñuy wax dëgg tellement nit ñi ni koy waxee la mooy sa maauna ah lil kasib soit nit ki noonu ñoom it dañ koy nangoo déglu ba noppi fu ñu nekk itam maanaam dangay gis économiquement dañ koy jéem a dañ koy jéem a cerner souvent dañ koy def mais ay riba riba lañ ciy dugal ribaa lañ ciy dugal ci la ñuy avancer ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne borom bi subhaanahu wa talaa wax na ko ci ñoom am na benn jour maa ngi fàttaliku euh, euh, sëñ Moulay ay dara ñëw naan naan ma way dafa am benn yoxoot fee bu mu doon amal benn kii nangam ma ne ko ah fekk boobu ma yàq yaa yàlla na yaakaar naa wala ñu ne ko ah saa yu fenn attention de defal ga defal attention de saa yu saa yu naan non kii wóor na fekk na da ko da ko doon da doon jënd da doon jënd ci moom guillotière ko da doon jënd ci moom benn euh, benn portable la waxaw ma mais nee na digg na ko ko ba pare donc moom mi ngi dem jëli ji ko. mu naan ko mu ne ko ah ça va na de te ngay def attention bu nag non non kii wóor na kii non li ma wax kay moom waaye gis nga dafa dem dellu dellu si ne ma non li ngeen ma doon wax dëgg la waa ji dem nañ ba waxaale ba juboo ma ni ko maa ngi retiré fii maanaam ma dem retiré ci gis nga ci distributeur bi fii fii ci kanam bi ma ñëwee fekk naa mu jaay affaire bi keneen man ko ah waxoon naa la kay man kay newoon naa la non affaire bi non du du du racisme ah. c'est que xam nit ki la maanaam xam si kiwu nit ki la loolu tamit il faut que ñu différencier ko ak le fait que ñuy mën a xam ne dañuy am di maanaam ay nit lañ ay être humain lañ et dañ leen war a traiter aussi euh, équitablement voilà bu ñu traiter ak ñoom dañu war a traiter équitablement ak ñoom mais gi mais ñu war a mën a xam ni kii nii la mel te loolu noonu boo xoolee borom subhaanahu wa ta'aala di melale ñoom di leen melale parfois yu bari yoo xamante ne danaan yéen yéen a def nii yéen a mel nii yéen a lii yéen a la parce que lu tax parce que seen maam yi loolu lañ defoon te loolu nag souvent day day topp nit ñi day day topp nit li nit ki di li nit ki di def moo tax nit ci su yeboo muy def muy muy jéem a seet tout le temps lu baax mu di ko def parce que su ko deful loolu moom moo tax nga gis ne mu mu mu mu ne tamit ñoom ngay gis ñu gën a nekk ñu xër ci ci dund la tajidanhum ahrasan nasi ala hayatin dana leen di fekk ñu nekk ñi nga xam ne ñoo gën a xër ci nit ñi ñu dund ñoo gën a ragal dee ñëpp maanaam euh, euh, même yeneen kii sax léeg-léeg nga gis leen ñu dinañ ragal dee mais pas au point bi nga xam ne noonu la yahuud yi ragalee dee. yahuud moom ni ñu ragalee dee dafa dafa extrême dafa aller à l'extrême tey ñu toogoon fii ak benn yahuud ñu dégg benn teel léegi dañuy xàmmee yahuud da ngay gis mu mu mu mu mooy ëpp suñu tiitaange ñun ñëpp. non mais loolu kii la lu nu mu tudd <laughs> xaw ma lañ koy wax wala sociologie mais affaire bi sociologie la affaire bi noonu lay demee maanaam affaire bi lool la maanaam euh, loolu nag li leen ko yóbbee li leen ko yóbbee mooy ne seen seen seen seen seen seen seen seen maam yi ñoo ñoo nekk di def ay doo tuuxi doona di defi tuuxi doona di defi tuuxi doona ba ñu mujj mel noonu ba ñu mujj mel noonu. waaye ànd ak loolu yëpp borom bi subhaanahu wa ta'ala nee nañ lay suuf sa waa ñoom ñëpp nag yamuñu te loolu nag mooy euh, euh, loolu noonu moom tamit lu am solo la lu mat a bàyyi xel la mooy ñoom ñëpp yamuñu mais seen majorité noonu lañ mel mais am na ay exception moo tax ngay gis ci ñoom seen exception yi dañuy souvent da ngay gis ne euh, dañuy am duñu duñu duñu nuróog ñeneen ñi duñu nuróog ñeneen ñi même idée maanaam idée yi ñuy fonctionner sax du niroog ñeneen ñi am na ci ñoo xamante ne par exemple amuñu amuñu iñaan boobu nga xam ne day nekk ci wóor naturellement ñoom amuñu kiñaan boobu. am na ci ñoom ñoo xamante ne bëgg nañu nit ñi am jàmm ak yeneen ak yeneen peuples yi ñoom meluñu comme ñi nga xamante ne dañuy bëgg tout temps di imposer maanaam sioniste ñu ay sioniste quoi c'est-à-dire que ñoom ñëpp duñ ay sioniste mais ñoom mais mais mais mais la plupart du temps ci ñoom ay sioniste lañ. voilà am na te par exemple li nga xamante ne noonu ngay gisee moo tax borom subhaanahu wa ta'aala affaire bu subtil lay jëfandikoo foofu le fait que alquran suy wax yowoo di banu yaa banu Israël la leen di wax yéen doomi Israël xam nga loolu dafa am ñaari mbir yu ci ne ñaari mbir da ci ne bu njëkk bi mooy le fait que ñoom peuple lañ boo xam ne euh, diine ji mooy mooy mooy mooy deret ji maanaam Euh, banu Israël mooy mooy mooy maanaam bu ñu nee juif juif xam nga normalement religion la mais ñoom ethnie la aussi maanaam ethnie bi mooy religion bi ce qui fait que nit ku bëgg a jugee feneen sax war a dugg si dañ koy tegal ay conditions yu strictes yoo xamante ne ni ko mais loolu mooy wane ni ñoom ci seen bopp xam nañ ñu yoruñu dëgg gi parce que nit ku yor dëgg ku nekk danga koy da ngay bëgg ñi ci des nekk. mais mënoo ne maa yor dëgg ba pare keneen ku bëgg dugg ci dëgg gi nga bañ ko maanaam amul maanaam amul benn euh, euh, lu lu logique ci mbir moom voilà amul mais aussi da gis ne ñoom ànd ak li ñuy nekk nekk li ñuy nekk nekk peuple maanaam bu mel noonu euh, borom bi subhaanahu wa ba pare parce que dafa am. Euh, loo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'aala da koy teg te loolu tamit beneen sabab la lan moo ko waral mooy loolu point bu am solo la mooy li seen maam yi def moo waral ci lool moo tax alxuraan ne wa duribat alayhimu zillatu wal maskana wa baa'u bi ghadabin min allah dhalika bi annahum yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna al anbiya'a bi ghayri haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun ak duribat alayhimu zillatu aynama suqifu wa baa'u bi ghadabin min Allah ah, am na borom subhaanahu wa ne ñoom day yahuud yi dañ leen di eh, dañuy dóor seen kaw dañoo dóor seen kaw lan ak toroxtaange akuk eh, eh, ak toroxtaange akuk akuk akuk doyari saa su ne. ba pare dañuy wëlbatiku ànd ak merum yàlla lu tax mu ne parce que dañuy rey yenent yi dañoo nekkoon daalika benn euh, yakfuru kaanu yakfuru dañ doon weddi aaya yàlla yi kéemtaanu yàlla yi di rey yenent yi alayhi salaam ci lu dul dëgg ci lu dul yoon waaye dafa fekk ne comme li imam az-Zuhri wax rahimahullah imam az-Zuhri dani Euh, boo gisee borom bi subhaanahu wa di jëfandikoo na maanaam ñuy continuer di rey maanaam ñuy rey mu def ko mudaari'a mooy présent continu ñuy rey yeneen yi ci lu dul dëgg mu ne parce que ñoom yenent yu bari lañu rey waaye ba ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi subhaanahu wa ta'ala da doon wax ne martyr lay doon te maanaam ñi koy martyriser mooy yahudi parce que mooy poson boobu ñu ko posone woon génnu ci àdduna ci saa si waaye après dafa remonté euh, loolu yëpp day wane ni nga xamante ne noonu lañ mel mu ne waaye dafa fekk ne dañuy moy ba pare naka jekk dañoo dañoo sax ci di jalgati di jalgati di jalgati di jalgati jalgati euh, waaw jalgati mooy transgressé transgressé mu ne mu ne gis nga loolu noonu borom bi subhaanahu wa ta'aala wax ci caractéristique yu yahuud yi ne noonu lañu mel euh, boo ko xoolee fi ñu ko fi mu leen ko fi ñu ko yóbbee li leen ko fi fi ñu ko jële mooy en fait comme du ñoom ñoo ko def maanaam xoolal subhaanallaah ne fii ba yawmal qiyaamati wa iz ta'adhana rabbuka la yab'athanna fiihim man yasu'uhum su'al 'adhaabi ilaa yawmil qiyaamah yàlla fàttalikul yàlla ne yàlla euh, doggu na ci yëgle na ne day leen di yebal tout le temps ba yawmal qiyaamati koo xam ne moo leen di teg gën jaa tari mbugal gën jaa mboni mbugal maanaam ñoom fuñ toll dañuy am lool day dal ci kaw seen seen kaw waaye nag borom bi am na benn exception bu mu ci teg ci sourate Al Imran mu ne illaa bi hablin minallaahi wa hablin minan naasi ba mu des ak buur gu tukkee ci yàlla ñu jàpp ci kon du fatalité maanaam noonu lañu mel loolu moom la leen yàlla di piner ngir seen jëfi maam ya waaye gis nga xoolal gis ngeen fi ñu jóge seen maam yi yenent lañ wa sosam seen maam yi ay yenent lañ yenent yi ëpp ci ñoom la wàcc ànd ak loolu yëpp ñu def lu yàq loola maanaam loolu daf ñuy am leneen lu ñuy jàngal mooy ne suñu maam sama maam lii la sama maam bu di waliyu bu mag laaj ak yooyu man bu ma ko yàqee man de non seulement damay mujj affaire bi dafay dal sama kaw mu nekk benn punition mais boo moytuwul sama descendance punition boobu da leen di topp. comme ni nga xamante ne moom mooy waa euh, euh, kii ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci mooy ñaari njirim yooyu nga xam ne Seydina Xadir ak Seydina Musa alayhi salaam bi ñu bi rombee euh, dëkk ba ba yëkkati miir booba defaraatal leen miir ba ñooña bi borom bi muy wax daf ni wa abuhuma saalihan ah wa kaanaka la ko waxe wa kaana abuhuma saalihan maanaam seen baay yi dañoo baaxoon maanaam seen maam yi parce que dañuy wax ne mu mu fassiru dañ ni seen juróom-ñaareelu maam moo nekkoon waliyu moo tax bi ñu rombee seen dëkk seen kii bi moo tax yàlla ne Seydina eh, Xadir alayhi salaam Seydina Muusaa nañ ko tabaxaat nañ ko defaraat multiplier ko maanaam xam ne njariñ la boo xam ne seen juróom maam bu nekkoon waliyu moom moo am maanaam njariñ googa moo am effet ci ñoom comme quoi que nit ki buy def dara na bàyyi xel ne njabootam dañuy day affaire bi day am effet ci ñoom mais bu ñu xoolee euh, li mu wax yahudi yi bu ñu xoolee caractéristique parce que question benn question rek mooy ñuy mooy ñëw mooy mooy lii nga fi wax yëpp même bu dee alxuraan la ñun affaire bi am nañ loo xam ne xaw na ñoo jaaxal quand même parce que ñeme wu ñoo weddee alxuraan mais am na lu ñu yaaxal mooy pour quoi tey ñu gis la ñu am benn notoriété benn notoriété bu ñu am ak doole mel ni ñu maanaam ñoom moom adduna bi di ko li ci dogal lu leen neex ana lan moo waral loolu loolu moom la borom bi wax ci fële ne ne ba mu des ci buum gu tukkee ci yàlla ak buum gu tukkee ci nit buum gu tukkee ci yàlla mooy lan mooy alquran ak sunna bu loolu mooy buumu yàlla bi maanaam mooy yëwoo yi pour ñu génn ci problème yooyu pour ñu génn ci ay euh, ñu leen di toroxal saa su ne ak di leen ak ñuy nekk tout le temps ci situation boo xamante ne fu ñu nekk dañ leen di sonal il faut que ñu topp alxuraan ak sunna maanaam fokk ñu bàyyi loolu topp alxuraan ak sunna loolu mooy benn wala ñu nangu diir loolu moom beneen la maanaam ñu nangu ñu nangoo nekk ci ronu jullit ñi moo tax ngay gis fële eh, Palestine ah am na eh, ay yëwoon orthodoxe yoo xamante ne foo leen fekk dañuy def ay ay marche ak di ci pour di réclamer ne nañ ñu noom non non non amuñu droit am suuf si dañoo war a nekk ci ronu euh, gouvernement wu jullit ñi moo tax ngi leen di gis ñu koy kaas mais ñooñu noonu Israël da leen di da leen di da leen di da leen di mate ñooñu noonu ci orthodoxe yooyu waaw ah. parce que li ñuy kaas mooy contrairement ak li sionisme sioniste yi di wax mais totalement opposé sioniste yi dañoo bëgg moom lépp ñoom ñu ne déedéet Palestine ñun amuñu droit Palestine amuñu droit moom fi dara dañoo war a nangu rek nekk fii ci maanaam euh, nekk ci ronu buuru jullit ñi parce que ci suñu tiir yi looloo ci nekk xam nga ñoom loolu la wax ortho kii orthodoxe tey boo xoolee ñooñu euh, kon loolu moom mooy benn mooy buum buum bu tukkee ci yàlla am na beneen mu ne waaye wax hablan minan si ak buum bu tukkee ci nit ñi. bu ko ci nit ñi mooy lan mooy tey gis nga yahut yi euh, seenu doole gi nuru ne am nañ doole yépp en fait du doole gu tukkee ci ñoom tey il suffit que États-Unis ak Occident maanaam Occident de manière générale xool ba mu yàgg ñu ne yooyu ñun tam gis nañ ni daal yahut yi finalement on les laisse tomber il suffit que loolu am rek nga gis ñu delluwaat ci toroxtaange gi maanaam lu tax parce que nit ñi maanaam ñeneen ñoo leen jàppale rek. loolu rek la loolu mooy xam leen mi na naas mais loolu du sax loolu ay affaire la yuy am momentanément moo tax seen situation du durer situation boobu du durer de loolu loolu ci ay moment yu ndaw lay am maanaam dans l'histoire laa bëgg a wax parce que 48 euh, ak léegi 1948 ak léegi ci histoire bu bari wut tax xóoréji waaye avant loolu itam buñ ñu xoolee gis ngeen li ñu daj li ñu daj avant avant 1948 boobu yaakaar naa ne jarul ñu koy wax Euh, mais lii nga xamante ne benn liñ naan kii de l'histoire la euh, euh, xaw ma nan lañ koy waxe xaw ma accident de l'histoire wala en tout cas benn benn parenthèse la voilà parenthèse parenthèse ci la ci histoire ñun moom lañ nekk di dund ak ñoom instant bii nii mais affaire yi day soppeekuwaat ndax borom subhaanahu wa la mu wax loolu du deñ liñ ci jublu rek. du ne pour ngay def boo gisee bi yowóot di bañ ko wala kii ko mere ko wala yu mel noonu déedéet euh, parce que tamit dafa am loolu moom lañ wax maanaam il faut que ñu ñu am benn raison garder ci mbir yi maanaam ne il faut que ñu nangu ne eh, maanaam dañoo war a am équité par rapport ak ñoom maanaam comme par rapport ak nit ñëpp dañoo war a am maandute maanaam maandute bi tekki équité justice bañ a tooñ comme li comme li kan wax Seydina Abdullah ibn Hudhafa li mu waxoon radiyallahu anhu ki kii bi mu leen ko waxee bi ñu ñëwee ñu bëgg koo ger naan ko jëlal jëlal jëlal parti bi ah ñu yokk ñu ci suñu affaire yi ah. ñu jox ngeen mu ne leen nag xeexexe def leen dànk gis ngeen yi kii euh, yéen euh, euh, àdduna ba àdduna daj yéen laa ci gën a bañ waaye àdduna ba àdduna daj yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ma yónni moom laa ci gën a bëgg ànd ak loolu yépp moom du ma jaral may jël dara ci seen àq yéen di ko ko waaye yéen it ma jaral may jël dara ci àqam di leen ko jox luñ ko wax bihi qaamati samaawaati wal ard asamaan yépp suuf si ci maanute gii la taxawe justice bi ci la asamaan si su taxawee te loolu moo tax ñun tamit dañoo war a am justice boobu par rapport ak ñoom par rapport ak ñeneen ñëpp fa ah. mais que liñ ci jublu ci wax ji kon du côté du côté wu euh, pour ñu leen di noonoo di xeex ak ñoom di xulook ñoom di déedéet waxuma loolu et que tamit euh, ñoom dund nañ biir Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ak yent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu jox leen droit yi ñu waroon a am yépp naka jekk dañoo mës dund ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, jullit ñi ci réewu jullit ñi te dañ cee mës am jàmm te loolu noonu dafa war a nekk loo xam te ne dañ kaa war a perpétuer mais li nga xamante ne moom ci wàllu ne nii lañ mel nga war a mën a moytandiku seeni mbir loolu tamit dañ koo war a xam parce que sinon dañ lay ndax suba ngoon gu dégg bëccëg et que li leen dal li leen dal mbir la moo xam ne ñun dañoo war a sant yàlla ci ne lu fekk que daluñu parce que ñoom malgré que boroomi alal lañ mais da gis ne mais c'est comme si xoolal imaginer ñaata français maanaam ay yahud français ñooy ñooy ne dañuy ñibbi Israël par année mais lu baree baree bari la ay milliers lañ lu tax parce que jàpp nañ ne en fait France dañ leen di dañ leen di dañ leen a xatal dañ leen di métital te pourtant subhaanallah ku gis mbir yi ni muy doxee day gis ne dañ leen a mais ñoom duñu am jamais sentiment wu ak satisfaction maanaam seen dund du neex ngir ne tout le temps dañuy jàpp ne dañ leen di xatal dañ leen di dañ leen di dañ leen di sonal dañ leen di def nangam dañ leen def nangam et que danger bi fépp la ne ñoom il voit le danger partout mais xam nga li gën a yéeme mooy acte antisémite yi am Israël moo gën a bari yi am France loolu moo gën a yéeme en fait donc bu ñu xoolee bu ñu xoolee eh, eh, mbir moomu dañuy gis ne kon loolu ñoom mbir mi ci ñoom la ne ci ñoom la ne ànd ak ne ci cosaan ay doomu yenent lañ parce que Israël xam nga lan mooy Israël banu Israël douze tribus la douze douze tribus yëpp doomu sët yent yàlla yaqu doomu sët yent yàlla yaqub yi la alayhi salaam mooy douze doomam yooyu nga xam ne te ne yent yàlla yusufa ci la bokkoon alayhi salaam ñooñu ñoo jur peuple boobu ànd ak li ànd ak li leen borom bi defal ci teraanga yëpp lañ ko faye moom moo moo leen moom moo leen jural ni ñu mel maanaam loolu liñ ci li tax liñ ci jublu mooy na nit ki li muy def day am effet ci ay doomam ay njabootam nañuy def attention par rapport ak loolu mais bu bu mën nga am effet par rapport ak njaboot ji ci lu baax conséquences yi ne fi mais bu ko kenn ci génération bi yàqee yàq googu mën na suivre beneen partie ci génération yi ah te fatalité amul ci affaire yi xoolal. Euh, xoolal sayyidat Safiyat bint Huyay radiyallahu anha sa doomu yent bi kii la ah, soxna yent bi la sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu la woon ñoom ñëpp ay yahuud lañu woon mais maanaam loolu dindiwu leen maanaam loolu ba tey dafa maanaam affaire bi ñoom loolu da leen a topp maanaam mooy li li wax mooy ne bi nga xamante ne dañoo soppeeku ñoom di tudd lu baax loola da leen di topp ba léegi ak mboolem ñi nga xamante ne duggoon nañ ci lislaam jamono yenn bi sallallahu alayhi wasallam xoolal euh, Wahb ibn Munabbih lu mu Munabbih ah ñoom yo moom yowut la mais instant bii ni mënuñoo tudd xam-xamu xadiis te tudduñu ko dafa tuub dugg ci lislaam et cetera ak ñeneen ak ñeneen donc loolu ay mbir la yoo xamante ne mais c'est vrai que am na benn mbir booy ne mooy ne loolu bokk na ci li tax sànq nga gis ne ñu leen di woowee loolu mooy ne da seetlu ne gis nga même chrétien yeeg wala ate yeeg wala ñeneen ak ñoom léeg-léeg nga gis ñu bari ñu dugg ci l'islam waaye ab yahud yahud bu dugg ci l'islam loolu c'est extrêmement rare pourcentage bu ndaw a ndawa a ndaw a ndaw xaw ma sax ba xam mat na 1 pour cent ndax mat na sax mat na 0,5 pour Hmm? waaw waaye maanaam liñ ci jublu mooy ne nit ki li muy def day am effet ci njabootam euh, ci góor ak ci jigéen mais ci jigéen la gën a garaaw ci jigéen la gën a garaaw comme niñ ko waxee sànq maanaam li muy defal li nit ki di di di def maanaam ci lu baax li jigéen ji di def ci lu baax ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa waaye surtout ci ni nga xamante ne noonu lay comporté woo ci colin gi ci waxin gi ci doxalin bi et cetera loolu mu ëpp li muy am effet ci njaboot gi après nag doog a ñëw aussi après doog a ñëw ni muy doxalee boroom këram da nga ci gis koo xamante ne tey même gis nga loolu ku xam tuuti histoire maanaam gis nga ko gis ci benn kër même famille bi mu gis ci ñaari xale maanaam même ñoo bokk ndey ak baay ah mu gis ci ñaari xale kenn ki ay mbiram yomb lool ke ci des ay mbiram jafe lool bu mu bu bu mu posé wu question te bu laajtee lii lañ koy wax dinañ ko dinañ ko wax ne ko kii jamono jii nga xamante ne moom la ko yaayam ëmboon daa sonaloon baay bi wala dafa fayoon wala dafa def lii wala daa def laa daa fay xam nga fay maanaam mooy dafa waaw dafa abandon domicile conjugal wala yu mel noonu. wala wala dafa def lii dafa def laa dafa voilà maanaam loolu mooy en dehors de considération jaxteeg ak yooyu parce que yooyu du nit ki tey mais yi nga xamante ne nit ki da koy tey maanaam euh, di di di di di di di di tey teylu di def yu kii def yu doy waar wala wala wala wala wala moment yi nga xamante ne wala wala rek mu nekk koo xamante ne tey par exemple kooku jamono ji nga xamante ne moom la maanaam ci lañ koy ëmb jamono jooju baay bi daa mere woon yaay bi par exemple ngir ne daa def lii wala dafa def laa wala daa mooy ndigalam wala dafa def lëli wala et cetera loolu noonu souvent day gis day am effet ci doom ji après loolu moom du jaas nit ki noonu ki nga xamante ne tamit yaa jëkkër ji dafa kontaan ci moom dafa kii nangam loolu souvent kooku foo ko fekk doomam yi dañuy barkeel mais li ëpp li gën a rëy liy jariñ doom ji mooy li nga xamante ne moom mooy li jóge ci ci ah ci yaay ji ci maam ci ni muy doxale baay bi tamit am na effet ah baay bi tamit day am effet ci doom ji ci ni mu moom ni mu mel ndax jaamukatu yàlla la ndax ndax dafa baax ndax dafa dafa dafa sell ak ngëm yàlla am ni mu toll ak ni muy euh, ak li muy def lu baax rek di ko jëmale ci nit ñi ñuy def lu baax di ko jëmale ci nit ñi da gis koo xamante ne tey par exemple euh, lu baax lu ne la defal nit ñi kooku noonu souvent boo ko seetloo doomam du sonn fenn fu mu dem dina am ku ko taxaw parce que lu baax la defal nit ñi soo seetloo ñi nga xamante ne ay boroomi boroomi maanaam jàngalekat ab jàngalekat foo ko fekk boo ko seetloo da nga gis ne dana am doom. joo xam ne moom maanaam da am njàng moom maanaam da koy yomb maanaam da ngay gis classe bu mu jàll c'est loolu enseignant dina am lu benn doom bu mel que yàlla da ko fayee moom yéene bi mu am ci doomu jàmbur yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne ay mbir la yoo xam ne yow mat a bàyyi xel la loolu yëpp nag maanaam pour rek wax ni lii nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax fii ci moom Adama alayhi salaam loolu lu la maanaam ne effet parce que effet la boo xamante ne ci moom la jóge moo tax ñun ñu mel noonu dafa dañoo dàgge dañu dafa dàgge ñu dàgge dafa dafa dafa fàtte ñu fàtte le fait que nit di mën a fàtte parce que maam dafa fàtte maamam ba mu fàttee effet effet boobu moo ne ci moom ba léegi te parce que la mu fàtte daa rëy tamit ah <laughs> la mu fàtte dafa rëy ñu nit ñu fàtte dafa juum ñu juum voilà waaw yooyu yëpp moo tax yooyu yëpp yu yu yu mat a bàyyi xel la waaw moo tax euh, nit ki nag lu muy gën di sell lu muy gën di baax lu muy gën di def moo tax loolu du jaas loolu jamais mu jaas jamais jamais mu mu perte du perte jamais du jamais léegi nag ñun nag dañoo foog ne dañuy dund noonu rek tranquillement amuñu kii après du am benn def lu ñu neex du am benn effet ci suñu njaboot loolu ku loolu ku ko yaakaar da ngay da ngay daa sa loolu ku ko yaakaar da nax sa bopp yàlla nañu yàlla sàmm kon xadis boobu nga xam ne maanaam mooy ne maam aadama dafa dàgge ñu dàgge njabootam maanaam dàgge mu fàtte njabootam fàtte mu juum njabootam juum xadis boobu euh, mu ne rawaahu Tirmizi moom Tirmizi solo na ko saxaawa te na ko wal Xaakim ni ki noonu imaam al Xaakim rahimahullah wa saxaawa wér na ko ala sharti Muslim ci sharti imaam Muslim rahimahullah wal Bayhaqi na ko wa Abu Ya'la wa Ibn Hibbaan ak Ibn Hibbaan saxiix ci wa Ibn Abi Xaatim ak wa Ibn Manda ak Ibn Manda rahimahullah wa Abu Shaykh moom fil azama ci azama al azama wa ibn Asakir moom tamit solo na ko Abd ibn Humayd wa ibn Mardawayh ñoom ñëpp solo nañ ko an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mu ne kon bi fi hada al hadith bi la hadith musarrahun day leeral nañ bi an na nisyaana fàtteeg zurriyata Adama njabootu maam Adama alayhi salaam ah alayhi salaam wa juhudum ak seeni ak seenug dàgge kaana nekkoon na bi sabab yi ci sababam moom huwa moom yent yàlla aadama alayhi salaam fa afaadanaa bu loola dañuy jariñ an na ne maa yax dusu lépp lu xew lu xew lu sosu fil asli ci cosaan bi yata asar day am jeexital fil far'i ci ci ci ci ci ci jur maanaam lu am ci ci ci bi day am effet ci ci dàtt bi ci day am effet ci branche yi wal aslu te cosaan bi xat tiiba dëgg-dëgg nangu lañu nañu tuub alayhi ci moom maanaam tuubal nañ ko fa tiiba moo tax nangul lañu tuub tuubal nañu ala zurriyat yi ci njabootam allati bi nga xam ne fii yi moo nekk ci ndiggam ci digg ginnaawam insha allah ngeen soob na yàlla taala aji kawe ji loolu ñaareelu ah, ñaareelu argument la Euh, ñetteel bi mooy ama amatara xanaa gisoo ne xanaa seetluwoo ne annal Mustafa naka kii yàlla belli sallallahu alayhi wa sallam shafaa dafa ram fil awwali ci njaalbeen gi ci ñu njëkk ni xatta mbétee u fiyee ñu jéggal an aadama ci moom aadama alayhi salaam ah wasa yashfa'u te dana ràmmu fil aaxirati ca alaaxira itam li awlaadi yi ñeel mboolem doomam yi maanaam njabootam bil xalaas ci mucc min jahannama ci jahannama kullun ñoom ñépp bu boobaa yawmal xiyaamati yaqulu dañ naan nafsi nafsi sama bopp daal laatal tey sama bopp laatal xawfan ngir ragal alayha ci moom minal amri ci mbir bi nga xam ne al mubrim bu nekkati ni jonna la li kaw nii ngir nekk gi ñu nekk raaya ay ràmmkat maanaam ngir ragal ci kaw ba seen bakkan yi maanaam ne le fait ñu nekk ay sàmmkat ne ñoom ñëpp nag dañuy am problème yaqulu bu ko defee day wax qa'iluhum aji wax ci ñoom maanaam yenent yi alayhi salaam laa am liku man day moomuma illaa nafsi lu dul sama bopp laakin na waaye nag ar-ra'il azam rammukat bu mag bi yaxulu danaan ummati ummati sama xeet sama xeet sallallahu alayhi wa maanaam le fait maam Adama alayhi salaam yan sallallahu alayhi moo ko ramm ci njàlbéen ba tax ñu jéggal ko te loolu day ab effet ba tax bu allaaxiraa itam noonu lay ram moo mboolem xe mboolem mbindeef yi te waxoon nañ la ne xeet bi yëpp maanaam mbindeef yëpp ci njaalbeen gi ba ci jeextal gi xeetam lañ ramm gu njëkk googu nag loolu li koy wane mooy li xew li nga xam ne rot na fii mu ne fii kitaabi dural mansuur fi taf fi tafsir bil ma'sur muy bu al imam lil imam lil xaafiz al imam al xaafiz jalaaluddin ah, as-suyuti qaala wax na fii tafsir yi ci tafsir qawli yoo xam ne taalaa ji kawe ji bi moom maanaam ci xadis suratul ci suratul baqara aya 37 bi mu naan fatalaqa mu daal di taawu mu daal di jote aadama moom aadama sasa min rabbi ci tukkee ci boromam kalimaatin ay kàddu fa taaba alayhi yàlla daal koy tuubal nangul ko tuub innahu ndax moom buur yàlla huwa at-tawwaab mooy kii nangul tuubal jaam yépp ar mooy kii yaatu yërmande kii bi mooy tudd dana gaam mu ne mu ne axba axraja soloona tabaraani rahimahullah fil mu'jam al awsat ci mu'jam al awsat wal xaakim ah, wa saxaawo te wéral na ko moom imaam xaakim wa abu nu'aym te man asbahani wal bayhaqi ñoom fi dalaa'il mooy dalaa'ilun nubuwwa wa ibn asakir rahimahullah an Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu nee na lamma aznaba ba mu defee bàkkaar ba aadama maam aadama alayhi wasallam azdamba bàkkaar ba allazi bi nga xam ne aznaba woo def na ko rafaa dafa yëkkati woon ra'sahu boppam ilal arsh jëmi ko ci arsh fa qaala mu ne as'aluka maa ngi lay ñaan yow yàlla bi haqqi Muhammad ci àqu ki ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi illaa xafarta ne daal lii daal bu ma la ko ñaanee moom lenn rek a mën a nekk mooy nga jéggal lii ñeel ma loolu daal maa ngi la koy ñaan daal mais daal xam naa ne moom kii moom bu ma la ñaanee ci ci barke moom faw ci àqama laa bu da moom kii moom da ba mu waxee loolu fa aw awxallaahu yàlla daal di wax yu yi jëme ci moom ne ko wa ma muhammadun ana kat lan mooy muhammad wa man muhammadun ak kan mooy muhammad loolu la ko yàlla laaj fa qaala mu ne ko tabaraka ak ndollent la ak guy sax ci yiw ak barke ismu ko sa tur bi sa tur noonu la mel waaye yow yàlla lamma xalaqtani ba nga ma bindee rafaatu dama yëkkati ra ci sama bopp ilaa arshika ci sa at ci jëme ko xool ci sa kaw arash fa iza fiihi ma daal di fekk ne fa iza ma fekk fii ci moom arash bi maktubul ñu bind ca ne laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah loolu lañ ci bind laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah ñu bind ko faalimtu ma xam ne annahu li wér bu wóor kat li am ba des mooy ne laysa amut ahadun kenn indaka fa yow na ahadun kenn azam bu gën a azam bu gën a màgg indaka fa yow qadaran ak dayo amul kenn ku am estime bu toll degré bu tollu ne sa bos yow ni mu toll maanaam maanaam maanaam bi bu toll fa yow boo fa yow mi man ci ki nga xamante ne jaal te def nga ismahu turam maa ismika mu ànd ak sa tur ki nga xam ne daal dem nga ba sa tur nga def ko boole koog turam moom kooku daal xam naa ne moom moo gën a màgg fa yow moom ci ci dayoo moom kooku moom ni nga ko fi nga ko teg tegu fa kenn ah wax na dëgg de fa ah fa awxaa mu daal di wax yu allah bur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na ilay jëm ci moom ne ko yaa Adama yow Adama alayhi salaam innahu kooku noonu li naka kooku day aaxiru nabiyina mooy mujjantal yeneen yi min zurriyatika ci sa njaboot wa inna ummatahu naka xeetam aaxirul umam mooy mujjantalu xeeti min zurriyatika ci sa njaboot walaw laahu ay budul woon ak moom yaa aadama yaw aadama maa xalaqtuka du ma la bind budul woon ak moom du la bind kaza nii axrajahu la ko solowee at-Tabarani al ah, imam rahimahullah fi saghir wal ajurri noonu la ko tamit solowee fi sharia ci téeram boobu ñuy tuddee ash muy wax ñuy tuddee ash-sharia kon euh, loolu mooy euh, benn xadis bi amma xadisu ramm bi dañuy bàyyi beneen yoon insha allah bi muy ram moo mbindeef yëpp yowmal xiyaamati ñu ñu ñu ñu ñu kii ko ñu ñu ñu indi insha allahu taala kon ñoom foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin après mu même sa ëllëg sa tamit même mu defaat même tooñ waxu baal ne hmm. hmm. euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne xadis bu nekk sunan imam at ma asarra man istaghfara walaw aada fil yawmi sab'ina euh, ki nga xamante ne moom mooy ki ñaan yàlla jéggal di baalu kooku duñ ko compter di ko boole ci ñi wéy ci bàkkaar même bu fekkente ne ci même jour bi dana ci delluwaat soixante-dix fois ci même bàkkaar bi mais saa yu ci delloo rek daal di jéggaluwaat bu boobaa duñ ko boole ci ñi nga xamante ne day day dañoo wéy ci bàkkaar bi loolu moom moo tax euh, bu loolu barrage bu réy ci piège bi nga xam ne moom la ñu seytaane di tendre ndax seytaane dafa am benn piège bu muy tendre mooy danaan ñu ah saa waay lii de de toute façon soo nee da ngay jéggalu da tuub sax après tem nga duggaat ci quoi da nga say après te nga xaaraat ba ci kanam maanaam loolu piège boobu moom la lay tànd loolu piège bu garaaw a garaaw parce que piège boobu la lay tànd pour mën la alak mais borom bi subhaanahu wa ta'ala xadis bi dafa ñëw nekk yërmande gu yaatu di leeral ne ndegete borom bi subhaanahu day jéggale maanaam kooku sax na mu koy jéggalee jéggal la boo xamante ne non seulement daf koy jéggal comme ni ñeneen ñi muy jéggalee ñeneen ñi mais jéggal gi muy jéggal kii sax moo gën a garaaw lan mooy firnde gi lii firnde gi moom mooy li yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne benn waaye da ngay gis muy def benn bàkkaar daadi di ne yàlla man dey tuub naa dellu jéggal ma yàlla jéggal ma tooñ naa jéggal ma yàlla ne malaaka yi seede leen ni jéggal naa ko mu daal defaat même bàkkaar bi wala beneen même même bi même bi. waaw waaw mu defaat même bi ne yàlla jéggal ma ay tooñ naa yàlla ne malaaka yi seede leen ni jéggal naa ko mu defaat même bàkkaar bi ne yàlla jéggalaat ma mu ne yàlla ne malaaka yi seede leen ni jéggal naa ko. mu de ko def ba benn moment yàlla ne euh, sama jaam bii de xam na ni am na boroom bu koy jéggal léegi lu ko neex na def baal naa ko xam na ni am na boroom bu koy jéggal jeex na lu ko neex na def baal naa ko lu mënti defati dootuma ko toppee maanaam loolu day wane ni nga xamante ne noonu la lu baaxe maanaam même bu dee danga nga ciy delluwaat loolu day day maanaam day wane ni kooku ki ki ki maanaam ki nga xam ne day def benn delluwaat mais day jéggalu mais tout day revenir at mais de manière sincère. de manière sincère. si si. waaw. demee nañ ko bàyyi muy jooy rek waaw na na tuub di jooy rek no bés dana jot non mais parce que bu dee tuub di jooy mooy wax ne ni na daf ca tombé rek xam nga ah. déedéet du aada moom waaye. déedéet déedéet du aada de. waaw waaw waaw non waaw mais loolu xam nga ne ñun moom ñun xam nañ ne du suñu aada mais mais mais xaalu kooku xaalu kooku mooy ne moom ñu ngi rëccu ñu ngi tuub. waaw waaw loolu mooy ne mooy ne metti na ko xaal boobu nag bis bu ci deñee rek loolu li muy tegte rek mooy yàlla nañ yàlla sàmm mooy yàlla seetaan na ko bis bu deñee ci loolu rek mooy yàlla seetaan na ko mais fekk mi ngi tuub di jéggalu di mettitlu mooy ne alhamdulilah mooy alhamdulilah mais que rek dañ koy dañ koy wax rek ne a gën a góor góorgóorlu pour bañ cee delluwaat na gën a góor góorlu pour bañ cee delluwaat waaye terewul maanaam xaal boobu euh, maanaam jëmmi njaaloo gi baaxul mais xaal bu mu amee noonu ci di tuub di jooy di ciy jéggalu loolu moom xaal gënu ko loolu moom xaal gënu ko loolu moom moo tax nga gis ne lu bon ak lu baax danañ daje ci benn nit lu bon ak lu baax dañuy di faral di daje ci benn nit loolu tax tamit mu mat a def attention amaan na sax bàkkaar boobu ci la ko yàlla jaarale pour pour pour pour pour pour ko pour tamit parce que le fait que muy muy jéggalu tout le temps di jooy di jéggalu même bu fekkente ne daf koy reprendre maanaam nañ nañ ne ko del tu del del del del tuub waaye nag fexeel tuub ba bàyyi ko mhm. fexeel tuub ba bàyyi bàkkaar bi voilà baax na